a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahimi wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waala amma ba'du suuratul suuratul xadiid wala suuratul xadiid bii weesu ñu ngi woon ci jeexaloon aay biñ mujj woon wa alladiina yabxaluuna ñi nay wa ya'muruna an-naasa bil buxli ba pare di digal nit ñi ak nay mu ne wa man yatawalla képp ku wane ginnaaw nag daldi génn ci nay yi nga newoon ak di ko digle yëgal ne buur yàlla de bul yaakaar ne boo ci jógee na ngay ñàkk moom mooy ki woomal mooy ki sant kon nag ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim tey ñu war a gis laqad arsalnaa rusulanaa bilbayyinaati wa anzalnaa ma'ahumul kitaaba wal miizaan liyaquuma annaasu bilqisti wa anzalnaa alhadiida fiihi ba'sun shadiidun wa manaafi'u linnaas waliya'lama allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaybi inna allaha qawiyyun aziz kon ginnaaw bi mu waxee li ñu gisoon gi jotaay bi weesu muy wax ne doon ñu wax boo toppee fiil bi xam leen ne àddina bi fola mbóosóor taar puukare entre seen yéen ak ëppalante alal ak ay doom ah ba pare nag mu wax ñu dogal ginnaaw yu ñu waxee loolu mu yëgal nañu nag comme que xam ngeen lii waaye waaye bu leen àddina taxa tax maa mooy taxa leena bañ a def li ma leen di sant te yëg leen ne nag lu ngeen fi man di sonn sonn sonn ngir am àddina bu dee yàlla bind ko woon ci yéen du ngeen ko am waaye loo fi sonn sonn bu bindoon ay coono yu la war a dal ay musiba da lay dal moo tax ma asaaba min musiba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitaabin min qabli an nabra'aha lu la dal ci musiba rek lu dal du jaam bi ci musiba xamal ne buur yàlla na xam ne buur yàlla bind na ko laata musiba boobu di ko dal na ko noon waxoon nañ ne beneen côté bi it xéewal yi noonu la kon nag jarul parax paraxi ngir àddina ndax kat laa ta'ata li maxluuqin fi ma'siyati ala wala fi ma'siyati al-xaaliq topp koo xam ne ku ñu bind la bay mooy ki bind moom te àddina dañ koo bind di bànneex yeeg yooyu yépp yu yàlla bind la léegi topp ci yooyu ba taxam mooy yàlla mi bind bind leen loolu bokk na ci gàtt xel léegi nag lii nii mu jàngale jëm ci dogal wan la réalité àddina ba pare wan la koo pare xamal la ne nag mbir yi dogal a fi ne sabablu rekk a fi des waaw yi nag tekkiwul nekkoon nag comme que yàlla bind na li ma nar a dal ah croiser les rek te xam ne moom <laughs> nekk un certain Jacques le fataliste mm. déedéet <laughs> l'islam ne prêche pas le fatalisme mm. mm-hmm. kenn kenn digalul kenn nga nekk koo xam ne dangay banque say loxo tanaan comme que yàlla bind na daal luy xew man manuma ci dara naa toog manuñu ci dara mm. déedéet moo tax yonent mi alayhi salaatu wa mas na wax lu mel noonu Seydina Umar ibn al-Khattab ne ko radiyallahu anhu ne ko mais kon fii mal amal mais kon lu tax ñuy jëf bu dee yàlla moom xam na ñi suñuy jëf ñiy dem safara xam na leen ñiy dem àjjana mais kon ñun suñu jëf yi pourquoi ñun ñuy jëf ñuy jëf mu ne jëf leen ndax ku nekk yombal nañ ko li tax ñu bind ko mm-hmm. moo tax nit bu dee dafa gis boppam ne mm-hmm. def lu baax da ko yomb mm-hmm. na ci profité mm-hmm. comme li mu waxoon ne saabi euh, baadiru bil amali salih balaa fitna yi am ay gàllankoor yu ñëw ci kanam yoo xam ne dootoo ko man moo tax lu baax kenn du ko yéexe kenn du ko yéexe Hmm. le travail d'aujourd'hui hmm. ou bien même le travail de euh, qu'on doit faire à dix hmm. heures on le reporte pas à onze heures déedéet ndax xamoo diggante boobu lan moo la fi mën a dal kon nag nit bu gisee boppam sawar ci jaamu yàlla kooku na xam ne yàlla teg na ko ci yoon wu baax ne ko profitoo nag ndax du ñépp a ko am te am nañu ko soxare premièrement Iblis te tafu jaamu yàlla yi ngëm yàlla yi nit ñi lay def hmm. bu boo sàgganee rek mu fexe naan la garaawul hmm. tuura le temps hmm. non continuer ci lii yow gis nga li nga saware nii saa boo ko bëggee def def ko raw ñépp léegi ngay ngay nga naa bàyyi naa bàyyi boo pare dangay tàyyeelati ci jaamu yàlla te loolu nag musiba la léegi nag bi mu ñu waxee yooyu àddina bi ni mel wax ñu dogal léegi nag mu ne yooyu nag gis nga ñi leen ko xamal daa am ñoo xam ne nag ñoo ñu ko xamal ñun yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu ko xamal ak yonent yi ñu yónni woon moo tax nag mu leen di tudd ñoom ñooñu nga xam ne mooy ñoom ñooy intermédiaire diggante yàlla ak jaam yi yi nga xam ne alayhi salaatu salaam message yi yàlla bëgg mu agsi ci jaamam yi ci ñoom lay jaar mu ne laqad dëgg-dëgg arsalnaa yónni woon nañu te yónni nañu laqad dëgg-dëgg yónni nañu rusulanaa suñu ndaw yi di yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam bil bayyinaati ci preuve yu leer wa anzalnaa ñu wàcce maahumul kitaaba ñu joxale leen ay téere téere joxaale leen ab téere wal miizaana ak balance dina ñëw ci yooyu li yaquuma naasu bil qist ngir nit ñi nekk ci justesse ñu taxawe just justice bi yàlla wàcc mu ne wa anzalna ñu wàcc alxadiida muy feer muy weñ fii fiihi nekk na ci feer ci weñ ba'sun shadid fors bu tar mooy force boo xam ne bu jéggi dayo wa manafi'u ba léegi nekk na ci feer ay njariñ yoo xam ne linnaasi ñeel nit ñi waaw buur yàlla xéewal yi yëpp moom lu tax nga def ko mu la wal ya'lam allahu ngir buur yàlla xam dafa yónni yonent yële jox leen ay téere jox leen li nga xam ne ñooy ci la justice ne ngir ñu taxawe ko ci kaw suuf ngir lan ba pare xéewal leen lool mooy wàllu ruuxu nit ñi mu yónni ay yuy defar seeni ruux ba pare mu yónni mu wàcc alxadiida ngir seenu nekk muy feer we ngir seen nekk ci kaw suuf jaar yoon muy côté spirituel ak côté matériel ndax l'islam ñaar yooyu lay demee mooy ne fokk jullit bi balaa mat dëgg mooy ñaar yooyu yooyu dem ndax ndax spirituel kese loolu yàlla sant ko te dina ko wax ci biir dina wan gaa yoo xam ne ñoom noonu lañ doon def bale leen ciy dal ciy musiba dal leen ndax loolu moo tax il faut ñaari balance yooyu balaas day am ñaari kii ñaari côté boo dindi woon tey benn bi tuddatul balance bu man mooy manatu la jariñ ndax léegi lan ngay peser sax man la nekk mm. il faut mu am ñaari côté yoo xam ne mm. léegi bu ko defee ngay man di peser li nga mën a peser mm. moo tax mu ne wa mu wàcc al mizaana mizaan mooy balance mm-hmm. ngir jullit bi xam ne ñaari tànk yooyu lay doxe moo tax euh, de toute façon nit bu ñu daggoon tànk bi tey soit mu yor beeke mhm. mais benn tànk rek mhm. même bu ci mënee dox fii ak fee du sori mhm, mooy il faut affaire yi nga boole moo tax mu yónni yonent yi alayhi salaatu wassalaam ñu am lu ñuy liggéey loo xam ne nag mooy li capital mais nag ñooñu ngir ñu taxawal li yàlla bëgg ci kaw suuf daa am luñ soxla muy seen nekk fii mu ne wa anzalna al hadid ma wàcce feer fii nekk na ci biir ba suñu shadidun force bu taratar wa manaafi'u ak ay njariñ linnaasi ñeel nit ñi wal allah ngir buur yàlla xam man ana kan ci nit ñi yamsuruhu moo koy dimbali moom buur yàlla wa rusulahu ak yonentaam yépp alayhimu salaatu bi ci loo xam ne nag kumbal inna allah dëgg-dëgg buur yàlla qawiyun aka am kàttan azizun moo noot ci nguuram léegi lii aay aaya bii mooy lan kon suñu boroom wax nañu xéewal gi nga xam ne xéewal féetewu ko kaw bu mu defal doomu aadama aleyhi salaatu wassalaam muy tànn ci nit ñi ñi ko gënal ci nit ñi mu def leen ay message ne leen nag ku nekk mu yebal la am fum la yebal ne la ndax bëgguma sama sama kii bii nii dama leen a sopp sama jaam yi dama leen a sopp de telle bëgguma rek bàyyi leen ak iblis ndax iblis waxoon na keroog bi mu génnee bi ñu ko génnee àjjan neewoon na la uwiyannahum wat naa ne buur yàlla dinaa leen sànk ñoom ñépp gis nga kii aadama mii tax nga génn ma non descendance am ñoom ñépp laay sànk la uwiyannahum ajma'in ñoom ñépp dinaa leen détourner sa yoon mais nag bi mu waxee lool mu dem xool ba ci biir xam ne li mu wax kàccikat la ndax li mu wax man da a mu ne illaa ibadaka minhumul muxlasin ba mu des nag sa jaam yi nga xam ne ñoom ñoo sellal ñoo man iblis manuma ci ñoom dara moo tax ku bëgg a mucc ci saytaane ay pexe maag ay gaayam ak yooyu mooy dangay sellal ngir yàlla looy def lu ne na yàlla tax boo ko defee moom dara lañ la mënul dara dara dara mooy yow da leen di të liñ naan diw moom dama të te pourtant yoroo dara loo leen di kii yow daal leen la sa xol nga yor say jëf di sellal ngir yàlla boo génnee c'est pour yàlla mm. boo dimbalee ni c'est pour yàlla mm. bu ma ci xew sàngam c'est pour yàlla bu ma demee c'est pour yàlla bu ma waxee c'est pour yàlla bu ma waxul c'est pour yàlla mm. ku mel noonu nag Euh, mooy ne kooku Iblis du ko ñeme te caaxaankat yi sax caaxaankat yi duñ ko ñeme mm-hmm. euh, léegi nag suñu boroom wax ñu xéewal ju mag jooj mu defal moo tax mu ne laqad arsalnaa dëgg-dëgg ñoo yónni rusulanaa bil bayyinaati ci ay preuve yu leer mm-hmm. ndax tamit suñu boroom dafa def ci nit loo xam ne mooy nit en général du ku du du ku crédule en général am na nag nit ñoo xam ne dañu gaaw a gëm looleen wax ñu gëm mais en général nit pour nga convaincre ko du ay dangay wax rek après nii mu gëm la noonu yàlla nag def yónni ay yonent jox leen ay preuve yu leer nañu ngir lan ngir ñu mën a convaincre ñi ñuy woo ndax kat ki ngay woo di ko jëme ci loo xam ne nee nga yow da nga indi lu bees te gisul nga nga nga yow amul dara loo différencier moom te indiwoo tamit luy wan ne yow bokkook ñoom ba léegi mooy gaay duñ la mën a gëm man bu ma ñëwoon fii ne gaay yi euh, jox leen ma seen doom yi ma jàngal leen parce que man je suis un grand mathématicien ah mais gars yi est-ce que dañuy ñëw mu ma wax rek ñu gëm ma non dañuy dañuy xaar soit soit euh, ma wat leenu diplôme sax ñu ne man voilà maa ngi jóge université Lyon 1 wala Grenoble 1 wala yooyu wala Toulouse euh. wala wala fële Cheikh Anta wala yu mel noonu ñu xool gis ne lii diplôme la wala buy wane ne sawaay mm-hmm. am na minimum maîtrise sax ci ci ci wàll ci domaine bi wala boog ñu gis ñoo xam ne maa leen formé walla boog ma demoo ma def démonstration mais du ma ñëw rek euh, comme ni buxaaba yi def di nax di nax jigéen ñu bari gaay ñëw rek wax wax rek hmm. man na lii man na lii rek gaa yi commencé koo woo mu lekk xaalisu gaa loolu en général nit melul noonu hmm. am na nag ñu mel noonu kon mu yónni leen ak yu leer di ay preuve yu leer bil bayyinaati yooyu léegi mu lay mu lay leeral yu leer yooyu benn par benn pas yëpp mais yi ci ëpp solo sax mu ne wa anzalna ma'ahumul kitaab ma wàcce ak ñoom téere yonente àlla ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu daal di koy jox suxufu ibrahim muy këyit yooyu nga xam ne yu maam ibrahim yi aleyhi salaatu wassalaam naa muusa aleyhi salaam mu jox ko at tawraat seydina isa linjiil seydina daawud zabuur yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu jox ko al furqaan di al quraan am na yeneen téere nag bari nañ de mais yooyu ñoo yi gën a siiw eh, te loolu li tax ma ne mooy mooy bi ëpp solo xoolal xoolal l'islam tey référence référence mo diine yépp nag loolu la Euh, mooy référence u tey lislaam bu ñu doon wax euh, non kenn bu ñu ñëwoon ñu mooy moo tax mooy référence ci lépp fiqh lépp tawxiid lépp wéetal yàlla ak domaine u l'islam yépp alxuraan mooy référence mooy la preuve du moom rek mais mooy la première source bi nga xam ne ndax mooy bi nga xam ne moo ci doole euh, te tamit waxu kàddu boroom bi la kàddu borom bi nag du niroog kàddu keneen euh, euh, léegi nag li tax li tax chrétiens yeeg ñooñu seen bos ñoom loolu amatuñu mooy dañoo falsifier seen téere yi ñoom téere yooyu daanaka amatul amatul amatul sax du tout ndax ñoom liñ am mooy ay recueil de kii la rek histoire selon Matthieu selon Paul selon te ñooñu ñépp kenn gisu ci Seydina Isa alayhi salaam kenn dund ceeg moom mu ngi mel ni rek man ma toogoon tey di bind téere ci seen Touba ay waxam radiyallahu anhu après man ma bind keneen bind keneen bind keneen bind après nag ñu dajale wax yooyu yëpp ne moom moo ko doon wax après nag man ñu naan ma walla nuñ koy tuddee sax xaw ma téere téere selon fàllu selon keneen selon. waaw mooy ne man gisuma ko te tamit bon bon. moo tax te moom ci yo yonent Yàlla Isa alayhi salaam yàlla yónni woon na ko ak téere bu ñu naan injil hmm. mais téere boobu moo amatul hmm. moom moo amatul diitu li des rek ay xoola day niroog day niroog tey pour nga gën a comprendre ñoom li leen dal hmm. mooy bu doon alxuraan bii ñu yor existeetul existé wuloon léegi li existé li ñu yor ñun mooy euh, ay nettali yoo xam ne niroowul ak xadis ndax bokkuñu xadis dafa am métodologie bu rigoureux te gars yi dañ koy jële ci diw mu jële ci diw mais bii mu ngi mel ni après loolu amul ñu toog am ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw di wax ay sa mu sagesse ak yu mel noonu après ñu tudde loolu alxuraan est-ce que loolu mooy alxuraan manu nekk loolu moo tax ñoom seen téere yooyu nag dafa mujj réer mais suñu borom preuve yi gën a mag yi leen yónnee mooy alkitaabu mooy téere nga xam ne bu amee problème danaan leen dellu leen ci moo tax loolu la waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne wax ko jullit ñi nit ñi wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila ila Allah wa ila rasul bu ngeen amee différent ci lu mu man di doon delloo leen ko yàlla mooy ñëw leen mooy ñëw ci alxuraan ñëw ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi kon mu ne ma yónni leen wa anzalna ma yónni maahum ak ñoom wàcce ak ñoom alkitaaba téere wal miizaana ak la justice muy balance bi nga xam ne àddina bi suñu boroom da koo tabax ci justice moo tax te lool li arab yi naan alxaqu ma shahidat bihi al dëgg dëgg dëgg léeg-léeg dinañ ko xame nit koo xam ne ab noonam moo seede ne wax dëgg yàlla nag waa ji ku baax la ko xam nga noon moom xaaruñ ci yow muy wax ci yow lu baax mais bu demee demee faire le tout ah non sawaay nag lu ne laa ko def mais nag sawaay nag sawaay nag chapeau quoi sawaay muñkat la ah. loolu day wane ne dëgg la ci loolu mooy waa ji muñkat la ndax ki la gina naya wax lu baax bu demee ba nangu laa wax lu baax moom mooy ne waa ji li mu wax dëgg la moo tax araab yi naan alxaqu dëgg ma shahidat bihi al a'da mooy li noon yi seede mm. bu ay say noon ñëwee ba seedeel la lu baax mooy li ñu wax dëgg la mm. léegi loolu fan la ñu jëmee yonent bi alayhi salaam dafa am dañu ubbi Xaybar benn dëkk la boo xam ne juif yaa fa dëkkoon ci kaw Médine la nekk ala saakina afdal salaatu wassalaam Xaybar léegi ci euh, Arabie saoudite la bokk mais jamono juif yaa fa dëkke woon yonent mi alayhi mu am accord mooy euh, euh, muzaraa muy entre moom ak juif ya fa dëkkoon ñoom dañ ne ko dañ ko proposer ne ko au voilà gaño gaño kii nga léegi au lieu ñun ñu fiy bàyyi suuf si di dem tool yi fii agriculture bi day yàqu te fii dëkk la bu naat bu bari tàndarmaak yooyu te ñun am nañ expertise bi am nañu xam-xamu liggéey léegi dañ lay proposer nga bàyyi ñu fi ñun ñuy liggéey suuf si dëkk fi di liggéey suuf si léegi bu récolte jotee ñu xaaj ko ci digg bi nga jël benn wàll cinquante ñun ñu jël cinquante mu ne leen waaw léegi nag euh, bu récolte yu jotee yonent mi alayhi salaatu wasalaam da doon yónni ku ñu benn saxaabi bu ñu doon wax radiyallahu anhu Abdullah ibn Rawaha euh, moom la doon yónni bu comme xam nañ saison récolte yi ah. mm-hmm. moom day dem jóge Medina dem ba foofu ne leen paaru jullit ñi laa jëlsi mm-hmm. benn jour nag benn récolte jot juif yi gise seen biir seen kilifa yi ñu ne ce qu'on va faire on va de corrompre le gars là. ah kii ñëw di jël waaw. <laughs> waa ji waa ji ñëw ne damay comme ni ma daw rek dama jël si wàllu wàllu jullit comme que ñoo moom suuf si. Mm-hmm. loolu moo tax jullit loolu lool loolu transaction bu mën a nekk la nit mënoon da tey ñëw ne. Mm-hmm. Euh, man am naa sama teer voilà man bawol gii ndànd foy foy gu mag ay hectare hectare la ma fi saay maam bàyyi la mais nag je n'ai le temps pour di di liggéey suuf si euh, ay nit boo neexee ay nit ne ñoo ñun ñun coopérative lañ on a les moyens on pare na ngir liggéeyu ñoom man nañu man nañu def genre bu mel nii mooy waa ji moo joxe suuf si ñoom ñuy liggéey mais mais bu saa waa ji joxe saa boroom suuf si joxe dërëm am nga ñoom joxewu yonent mi alayhi salaam joxewul dara après ñu ne ñu d'accord ci benn bi ne bu récolte yi amee nag léegi cinquante cinquante dañ koy xaajoo loolu mën na nekk loolu dagan na moom la yonent mi alayhi salaam defoon ak ñi léegi waa yi bi Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu ñëwee ki yonent bi alayhi salaatu salaam yónni fekk juif yi ñu dajaleel leen ñu dajaleel ko or bu bari ak xaalis bi mu ñëwee gaa entre ko bismillah ne ko man ngaa agsi ko neexal di ko wax ju neex ne ko nag xoolal lii nii yaa ko moomoon mooy pot de vin yi <laughs> waaye dañ naan pot de vin dessous mm, mm. table mm. yi ñuy joxe ci suuf maa <laughs> ko lii yaa ko moom ma ne lii lan la xool ko waay <laughs> xool gis or bu bari waaw ah, ne ku ku or ku alal fëq sa bët moom da ngay rek ne waaye yow lan ngeen bëgg ma defal wax leen loolu ngay <laughs> gaa yi ne ko mu ne leen waa léegi lii na léegi dañ koy téye léegi cinquante cinquante bi ñu waxoon ñu bañ a def loolu yow mooy ñun dañuy mooy dañuy dépasser suñu suñu tranche. Mm-hmm. mooy comme si ñu jël soixante dix. léegi jox la trente trente pour cent. Ah, bu ko defee mais yow nag boo demee. Eh, da nga naan rek waay da nga naan lii la mooy ñoo cinquante yaa ngi. Mm-hmm. gis nga ko de. <laughs> ma ne leen yéen <laughs> déglu ma leen gis nga yéen yéen gis nga fi ma jóge ki ma jóge noo da leen ne yéen yéen yéenay ñi ma gën a bañ ci kaw suuf li yàlla bind yépp <laughs> yéen laa ci gën bañ yéen yéen yéen mbooloom juif yi nga xam ne yéen a doon wax nit ñi naan leen yonent dina am na yonent buy ñëw am na yonent buy ñëw mu ñëw du juif ngeen mere ah, yéen nag yéen yéen laa gin a bañ ci nit ñi mm-hmm. lool bu yaboo mu leer <laughs> li yàlla bind yéen juif yi laa gin a bañ euh, ki ma yónni nag li yàlla bind moom laa gin a bëgg mais mais sama bëgg boobu ma ko bëgg du tax ma jël àq boo xam ne yéen juif yi yéen a ko moom ma koy jox bàyyi leen gaa yi ne ko nag bihaa qaamati samaawaatu wal ard ne ko gis nga sa wax jii nga wax ci la asamaan ak suuf taxaw muy justice mooy yow yow daal yow ndekete yow yow li li ñuy bañ yépp ak li ñu koy sopp moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam yépp boo ñu waroon a àtte suñu diggante doo jël suñu àq di ko jox ndax liñ ko sopp te bañ mu ne juif yi ne ko nag ci lii nga wax nii ci la asamaan ak suuf taxawe mooy ci justice loolu la yàlla tege asamaan ak suuf moo tax mu ne li yàqu mooy wa anzalna al kitaaba wa anzalna maamul kitaaba wal mizaan ak justice ñoom ci seen bopp reconnaître nañ ne walla lool nag ci la justice ci la asamaan al adlu moo tax asamaan ak suuf ci la taxaw moo tax gis nga euh, boroom xam-xam yi doon wax euh, foog non wala Seydina Amr ibn al-As radiyallahu anhu moo ko doon wax mu ne buur yàlla ab saxaaba la woon dina dina yàggal nguuru ay yéeféer <laughs> ñoo xam ne seen dëkk dañ fay doxal justice waaye du du du du du yàggal jamais nguuru jullit boo xam ne ci tooñ la dëkk. Ah, mhm, léegi xoolal xoolal rek àddina bi ñu nekk. Mhm, c'est souverain tu sais benn étudiant bind un livre là. fan noonu Sénégal. Euh, waaw Sénégal. Mhm. mais étudiant bi xam nga Belgique xam nga fan la jàngee ba réussir la même le président la defal na ko euh, décoration yooyu la. temps uh-huh. yooyu la télé la. mi hmm. ne ñu di ko laaj ci Sénégal jëm kanam bi la. ah ah oui waa Tunkara. waaw Tunkara waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. mu ne ko waaw yow luy sa xalaat pour tu vois yow yaa ngi dem jàng ba kii ba bind livre ñu reconnaître la dans le monde entier. tu mm-hmm. ba président di la kii. lan nga yaakaar mu ne man xale la amee xam naa ne tiwa mm. lii war a doxal réew jëmale réew mi kanam ñépp xam nañ ko mais c'est-à-dire fii dama gisul ñuy doxal dëgg ko atiwa dëgg gi la ah. way nit ñi dañoo xam lii dëgg ba pare ah, mais duñ ko way c'est ça ah loolu nag mooy nguur du yàgg mi ngi noonu loolu la wax jox leen exemple si Europe ah. tu vois hmm. ne leen par exemple Europe ga ma jógee tu vois justice hmm. ba fa ne newul fii tu vois c'est ah, ça kay moom moom ku xool gis waaw seen koom-koom ni mu jëmee kanam c'est parce que tu vois way la mooy buur yàlla dina dina yàggal wax na dëgg c'est ça nguuru goo xam ne ci justice lay dox non non c'est waaye xam nga justice dafa am yenn yoo xam ne hmm. ab dafa am yenn yoo xam ne buur yàlla moo ko mooñaale doomu aadama mm. mooy lu baax ku ko xool gis ko ku ko mm. xool xam ndax ndëngte yi ak ndëngte ku ko gis xam ko mu ne ñépp xam nañ lii doxal ko mais boo ko doxalul loolu ñépp ko xam loolu loolu moom xam nga nit ku nekk ku man di doon même bu dee koo xam ne amul religion mm. xamul dara ate la nee na kiiwul même jàngul deful dara mm-hmm. ñu ñu ne ko toogal xool après ñu wone benn waay ne boo xam ne dafa yor lu mu moom. di dox benn waay jóge fee dóor ko nañ nangu lépp. moom dina xam ne lii du yoon. lii moom du yoon moom de toute façon lii <laughs> lii moom. mooy ne loolu dafa am yoo xam ne buur yàlla da ko moo ñaale doomu aadama naturellement noonu la nit di juddoo. léegi nag. Hmm. nguur xoolal xoolal xoolal nguur yi nga xam ne ñoo fi nekk. Hmm. di doxalum ndëngte. du ñu yàgg. du ñu yàgg c'est xoolal occidentaux yi. Mm-hmm. mooy ne. Mm-hmm. Euh, loo fi nekk nekk président boo fi defee lu dul noonu. justice nga jëm. waaw waaw c'est ça. ku weer di laaj ñoom Chirac ñu ngi condamné woon ñoom loolu da nga xaaja xalaat suñu. waaw waaw ngi noonu c'est ñun moom ba ñu. waaw mbiru yërmande kii affaire yi mbiru yërmande. waaw affaire yi justice la. est-ce que moo def wala déet. mi ngi noonu waaye. bu dee c'est avéré. te du ay rumeur yi neen ak i tamit ay jàttri bëgg yooyu ngeen di defante mais yoon jaar. xoolal borom taxi bi doon aw si. <laughs> gis nga man bi noonu rek mais ko sax. maa ngi daw ndox mi nga dem di yegg euh, bi xaw ma ne. ko dinañ ko duñ moom dañuy nangu kii yëpp. waaw nangu permis waaw. Ah, a une ah, loolu moom loolu loolu xam nga loolu loolu loolu loolu gars yi c'est que bii bii dañ koo médiatiser dafa flagrant rek dafa flagrant c'est vrai ab pont ab des photos partout maintenant tu vas gis nga <laughs> mais ab pont ab pont moom mais keroog tamit am na ku ñu wane koo xam ne noonu la moom dafa ñëw ba ci biir autoroute bi hmm. mu am embouteillage hmm. am beneen sortie mu bëgg mu bëgg jàdd te ñooñ dañ ñu ngi ñëw moom mu bëgg a teg kii yi def demi tour gis nga loolu xam nga autoroute nan ngay xalaat autoroute bu ñu def demi ci sortie ah. gars yi di ko klaxonné ne mu yéeg kaw barrière yi noonu comme barrière yi nga xam ne du ay kii quoi dañ ko xaw a yëkkati noonu tabax mais mu jaar ci kaw di di dem yoonam gaa yi embouteillage euh, gaa yi klaxon mais faale leen sax benn te li ci doy waar mooy bu doon ne ab particulier la mm-hmm. mais ab tata la nit ñaa ngi fees del ci biir ndeysaan gis nga mooy ne koo xalaatal kooku kooku xalaatul ñi mu yépp moo non Sénégal tout le temps tous les jours minute bu yàlla def ñu dund fa ay la joolaa yu bari yu man a xew mooy ne jàngaluñ leen dara jàngalu leen dara seen affaire yooyu surcharge impolitesse mhm, gars yi lu waay neex def waaw doo respecter dara way mhm. mooy ne ñoom daal liñ ñu respecté mooy seen bànneex ah. lu leen seen bànneex gide ah kooku nag amul solo afara ayta man ittaxada ilaahahu hawa ñoo mooy ñi xam ne mhm. dañoo jàppe seen bànneex yi hmm. lañ jàppe seen yàlla mooy ndax yàlla mooy ku naan la defal tout le temps ngay def hmm. bàyyil ngay bàyyi ñoom seeni bànneex mooy seen lool hmm. ñoom daal moom lañuy topp luus leen seen dañuy toog dugg ci embouteillage. policier policier leen war a teg si yoon. bu ñu ñëwee buux la dara doo wax dara tu laisses la personne amul permis amul dara tu le laisses conduire parce que tu vois. il te bi il est l'image du sénégalais. waaw gis nga loolu. ñun mooy ne ni ñu mel rek. waaw ah, ni ñu mel rek la ñépp la société bi mel. moom noonu la ñu mel. léegi nag dëkk yooyu ay yooyu duñ dox. coow lee bari ngi noonu moo tax mu ne dëkk bu amul justice même bu dee dëkk yéeféer la boobu day yàgg. du ñu punir kenn wala bu ñuy punir aussi ñi néew doole quoi. tu ah. vois ñi néew doole rek tu vois. xoolal xoolal xoolal xoolal jëlal exemple France même bu dee ne seen doxalin yu bon yi ñuy def. Mm-hmm. mais quand même. Mm-hmm. am nañu loo xam ne justice am na fi. Mm-hmm. bon ku fi def lu dul nii moom. Hmm. dees na la dees na la teg ci yoon mais ñun loolu amul ñun amul loolu nga nekkoon président ak nga nekk lépp da ngay nekk ministre gars yi def ay enquête yoo xam ne di soulever hmm. affaire ci yow waaw hmm. ah. te gars yi tamit duñ def ay rumeur rek c'est très poussé. oui c'est très poussé te bu si c'est avéré xam nga ñun moom ñun Sénégal dañuy dañuy tuumalaat. Mm. Mm. ay rumeur rek la ñuy dox. Mm. moo tax après da ngay wax waa ji def la citation directe. waay c'est ça. <laughs> saa yi nga nga nga nga nga nga retirer li nga waxoon. parce que waay ñu ngi wax ne tuuma li ñuy tuumal nit ñi parce que balaa ngay wax dara. daf la war a wóor ci ba mu wax si affaire njaaloo sax de maa ngi koy ah, déglu ta mi ne pour nga wax ne nit njaaloo na Tivaouane yow foog nga gis ko Tivaouane non boobu te loolu rek doyul ah. waaw loolu la wax mi ne pour yow <laughs> foog nga gis ko mi ne gis boobu sax mi ne nit ki tëdd ak nit si lal bi rek sax Tivaouane nga gis ko mënuloo wax ne kii njaaloo na Tivaouane ah mi ne pour nga justifier ko c'est très difficile waaw de sorte que tu vois ngay waaw même boo gisoon acte bi nii yow nga gis ko ah mooy ne boo ko ñëwoon bu doon dëkku sharia la nga ñëw ne man maa gis hmm. ndaw sàngam ak waa sàngam ñuy waaye sàngam ñuy njaaloo hmm. ñu ne la yow yaa ko gis nga hmm. waaw maa ko gis ak sama bët nii voilà mu leer acte rapport bi direct nga foog ne waa ji banañ ko mu dem danaan ko waa léegi ana say seede indil ñeent ñoo xam ne. Mm-hmm. mën nañoo seede li nga seede. gise ko ni ko gisee boo ko kiiwul. c'est ça. ñu dóor la ay yar yow ba nga am. c'est ça et puis sax ah, même bi ko wax bi li ñu wax ci li nga war a. Ah, suturaale waaw ci li nga war a suturaale nit yi même gis nga ko. wax bi rek sutura bi waaw c'est ça yow déjà dinañ la. duma yar yee naroon na bari waaw dindi nga sutura imagine si jël nañu euh, tiba li nit ki def bu ko jël suturaalu loon tiba. fii kay foog naa Sénégalais buy dox ba ay yar yar l'islam tiimu la bariwul. waaw ñu <laughs> sutura nit ki ngay. ndax dañoo mën a di nettali. Ah. gis nañ lii ñu nettali mooy yow yaa joué ci mbir yi. Ah, waaw nga foog ne buñ doon duma. ñi ñi nga xam ne ñi alxuraan naan innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil muy wax ci suuratu nuur nga ñi nga xamante nii ñoom ñoo bëgg mbonte gi di tasaaroo ci biir jullit ñi nga xam ne ñoom yu bon rek la ñuy divulguer ñooñu duma yu mat mat lañ leen di dóor yow nga foog ne waa ji taxaw relever relater mbir yooyu ci ñoo xam ne yëguñu ko woon mais yow ci nga. en tout cas li yaquma na li anzalna al kitaaba wal mizaan muy balance bi nga xam ne ci la asamaan ak suuf ci lañ ko tali ndax buur yàlla lépp justice la ko teg mm-hmm. moo tax mu yónni yonent yi alayhi salaatu wa yi nga xam ne ngir ñu assurer lool moo tax ku mas am problème rek yonent ba ne woon sa dëkk sa sa jamono moom ngay dem walla koo xam ne moom moo ko xamal mm-hmm. mu ne kon dama wàcc alkitaab wal mizaan lu tax li yaquma an-naasu bil qist ngir nit ñi taxawee coowooral ju xocc justice voilà moo tax li ma doon waxta parew gis nga français yi mm-hmm. wala état occidentaux xoolal seen seen régime yi ni mu ni mu ni mu yàgge mm-hmm. Ah. seen régime yi non François Hollande moom cauchemar bu ne mën na koo cosmar de mën na géntu lu ne cauchemar lu ne ba mu des ne dinañ ma koo d'état hmm. non loolu moom bokkul mooy loo xam ne hmm. hmm. bokkul ci mondam moom xamul loolu <laughs> ndax lan xam nga ne fii justice la bu ñu bu limogé woon le chef d'état-major des armées de l'air ak de terre ñépp bu tëddee day xaram en tout cas xelam fukk xelam xalaatul ne dañ ma coup d'état te bu ko neexee fam leen limogé jour boobu fa lay fanaan ndax lan ñoom dañoo nekk ci y'a minimum de justice bu xew mm. c'est mais ñun ñun suñu dëkk yi na ko prési benn président daa ñemeloo daanaka suñu seen cauchemar yëpp mm-hmm. mooy nan laay def ba duñ ma coup d'état mooy coup d'état ndax xam nañ ne ñoom mm-hmm. ndax dëkk bi dañoo jaarul yoon dara teguwul ci justice même population bi ci boppam da gis ñi soxla ñi ñi bëgg jàmm nii loolu la ñuy tiit mm-hmm. yàlla na bu dëkk bi am coup d'état lu tax ñu koy tiit ndax xam nañ ne dëkk bi des doxul justice amu fi ah, c'est ça. fii le français boo defoon micro trottoir de Brest mm-hmm. à Nice de territoire de Belfort à Bordeaux kenn du la wax nan muñ leen ne woon yaa lan ngeen yaakaar ne François Hollande buñ président Hollande buñ ko doon déchu bu doon buñ bu fi doon jóge tey mm-hmm. nan la fiy jóge kenn du wax coup d'état mm-hmm. kenn peut eh, mu dee Euh, wala yu mel noonu. élection voilà. Mm. boobu mu tas ele kii bi parlement bi woote élection yu gaaw. anticiper loolu de mooy kenn du wax coup d'état mais demal Sénégal nga poser la même question. yaa mm. itam ñu ne eh, boo mooy coup d'état mooy nekk ci kaw ndax lan gars yi justice moo fi amul. Mm. na ko noonu mu te nag ce qui est désolant mooy presque. pays jullit yépp noonu la pays jullit yépp xoolal jàppal benn par benn nga xool benn par benn nga xool anak ñi ci rëcc ci loolu bariwul ndax ñoom ci seen bopp xam nañ ne justice amu fi comme que amu fi seen nguur yi du yàgg mais ñi ko ñi nga xam ne ñu ngi doxal minimum de justice même bu duñ duñuy jullit ñooñ buur yàlla de leen fi yàggalaan ndax dafa am yàlla dafa am yoo xam ne ay règles yu mu teg ci kaw suuf ku ci téye mm, ay sabab lañu ku ci téye mm-hmm. résultat bi dina la fekk de boo bàyyiwul mm-hmm, mm-hmm. même bu dee gëmoo ku ci bàyyee téye nag boo fa am dara même bu dee yow dangay woote ne yaa ko gën a gëm loolu nag moo ñu dal dañoo neenal sabab yi ba pare naa ñu ngi wàkkeerlu te xamuñ ne wàkkeerlu ci yàlla mooy jël sa xol mu an nekk ak yàlla mooy nga jël sa xol yàlla rekk nekk ci te nga sabab lu ñun ñu bàyyi bële ne loolu mooy wàkkeerlu dañuy font buur yàlla kon ne li naa su ngir nit ñi taxaw bil qist ci al muy justice mu ne loolu mooy côté bu njëkk wa anzalna al-hadida ñu wàcce feer fii ba'sun shadid force bu mag moo ci nekk bu rëy wa manafi'u lin-nas ak li nga xam ne mooy ay njariñ ngir nit ñi feer comme ni ñu ko waxoon ci début ba suñu boroom dafa def daanaka kaw suuf lu bari liñ fiy soxla feer dañuy day soxla feer te fer dafa am force boo xam ne mais wa anzalna al hadida fihi suñu shadid mu am force boo xam ne ngir yéen nit ñi bu ngeen bëggee doxal justice il faut tamit ngeen am doole ndax justice ab ab néew ji doole manu koo doxal gis nga li yàlla bëgg taxaw nii moo tax suñu borom ne wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa gis nga yéeféer yéen noonu yàlla yi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam préparer leen lu ngeen mën a am ci doole armement ut leen ut leen arme yu baax fagaru ndax àddina bi kenn manu fee tëral loo xamante ne nii lu périn laa wax de waxuma loo xam ne ay deux jours la fi am loolu moom man nga koo def après vent yi ñëw bale gaa yi noggatu la ndax gaa bu ñu seetee dëgg dëgg la loi du plus a fiy dox hmm. yooyu Machiavel di wax kàccoor hmm. bi wax na dëgg foofu hmm. la loi du plus ah, gaa yi fii nii boo fi amul doole gaa yi dañ lay nappaaje ah, jàll ah, jullit ñi bokk na li ñu gën dal yi malheur yi ñu dal yépp daanaka mën nga koo delloo ci lool mooy ñàkk néew doole. doole c'est ça. ku am arme yu bees sax daanaka ci ñoom nga koy testé. waaw bu ko defee ñu xool ndax. Mm-hmm. voilà force de. ma force de de frappe. Mm-hmm. je vais déclencher une guerre là contre ces pauvres musulmans là. Mm-hmm. de tonnes de bombes yoo xam ne ñu ci. test est-ce que dina àgg ci bunker yeeg yooyu. ci ñoom lañ koy testé. ndax nag ñoo néew doole. moo tax wa anzalna al hadida gis nga qist bi li yaquma man nasu bil qist buur yàlla ne taxaw leen de wa anzalna al hadida de bu leen fàtte boobu it muy faire force boo xam ne bu am doolee ci ne. Mm-hmm. fexe leen maîtriser li nga xamante ne àddina bii. yii tax seenu nekk jag mais tamit li leen di protéger ba ñi nga xam ne bëgguñ ngeen ngeen doxal li yàlla bëgg ngeen mën a fagaru hmm, fagaru quoi hmm. yonent bi alayhi salaatu wasallam la xamal moo tax bi mu ñëwee Medina hmm. xam ne gis nga ko gaa yi di leen tëkku gaa yi leen génne Makka ñu naan déet ñu leen di tëkku naan leen yëg leen ni bu ngeen foogee une seconde que ne rëcc ngeen ah boobu seen bopp seen bopp loolu yéen mooy yéen dangeen ngeen da ngeen a yéen nañu ignorer dëgg nag yéen xamu ngeen ñu dinañ leen fekk gis nga mé fi ñu leen fat ci biir dinañ leen fa fekk daal di leen massacrer te nag dans pas longtemps la nag ñu naan déet ñuy menacer ñi leen fat ñi leen ñi leen accueillir leen xeex ak moom wala ngeen expulser ko dëkk bi ñu naan déet ñu ne yéen juif yi dëkk ak ñi yéen foofu yéen tamit xeex leen ak ñoom wala ñu dal seen kaw yooyu yépp waa Makka ko def ñoom Abu nag ñoo ndikki yeneen time saar saam xam ne gis nga gaa yi Quraysh fawuñ hmm. gis nga nag affaire bi lenn la boo fi nee di nooy nooy lu nii rek hmm. toog rek gaa yi dañ lay yàq mu ne xaaral hmm. seen commerce yiy jóge Makka di traverser Médine yi dem Sham yépp lay kar léegi su suñu alal lañ jël Ah. gaa yi jël mooy ñi génnoon mag ku génn dañuy nangu sa nangu sa alal comme ni niñ defoon Suhayb nangu alal ji ne ko vacant mm-hmm. allez full camp demal fële mm-hmm. faale wuñ la nangu alal yépp mm-hmm. boo demee yow boo amoon immeuble bu toll nii nga moom ko boo demee dara boo ko yóbbu lépp la ñuy moom titre foncier ko comme niñ defoon waa Banu Jahsh ah. jël lépp dajale alal jooj naan dañ ci commerce ji ba pare di romb Medina fi gaa yi ne mm. man naa sàcc alalu jàmbur ba pare mu ngi mel ni man ma dëkk France hmm. sàcc alalu égyptiens yi ba pare war a jënd ay marchandises yoo xam ne Singapour la hmm. te man euh, canal de Suez laa war a jaar hmm. mais égyptiens yi bu ñu amee fulla nu ñuy def mais dañ may kar nangu sama al <laughs> nangu seen alal yonent ma saar saar ne xaaral gis nga gaay seen seen seen tra- kii commercial yi laay dagg ndax gis nga buñ xamul ndax boo defee lool mooy di nga frappé foo xam ne non lool moo yor économie mag ak aj ji te aj produit yeen fay jaay fële lañ koy jële kon nag gis nga boo fi boo deful nii ba ñu xam ne ah sawaay léegi nekkatul koo xam ne moom daal ab marionnette la boo xam ne maa ko yëngal saa su ma neex ah. ndeke kat waa ji mën naa di entreprendre ay yoo xam ne ngir defendre boppam ba sax di menacer suñu commerce. commerce. noonu la def. Mm-hmm. commencer di yónni ay kii ba pare di yónni ñoo xam ne ñuy xool ay information mm-hmm. Quraysh menaces yi ñuy wax est-ce que ñu ngi ci yoon wi wala temps yi yan plan lañ teg ngir dal suñu kaw. loolu la mooy doo ñëw toog. Mm-hmm. bu dee na nga toog rek di xoole naan waa jéem sëriñ bi ci kurus yor der der beeg kurus gi rek di di di di allah allah loolu daa téye dara. mais bu ñu fontoo allah allah ji nga xam ne nga foog ne loolu wax rek la bu doon wax kese la yonent bi alayhi salaam kan moo ko dàq wax kan moo ko moom bu ñaanoon rek yàlla may ko lépp mais xam na ne mbir mi du du du lii ndax lii boo ko defee mm. loolu moom dañu yàlla da koo wàcc ngir mu roy mm. ngir ñu roy ko mm-hmm. léegi il faut muy def loo xam ne ngir nit ñi xam ne ku soxla dara fii ngay jaar mm-hmm. allah allah man nga cee am lu ne mais allah allah buur yàlla moomu daa teg yoo xam ne dane man mbir yi fii la règle yaa ngi àddina bi nii laa ko tege ku ko soxla fii ngay jaar bokk na nag ci ñàkk teggin ak ñàkk xam yàlla yàlla ne man li may lii may joxe fii ku ko soxla fii ngay jaar nga ne man dinaa ko am te duma fa jaar <laughs> non moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab ne woon radiyallahu gaayam fekkoon ci jàkka ji ñuy kii rek tanaan yàlla ñaan yàlla defal leen lu bari rek defal mu jëlub yar hmm. ne leen aca hmm. buur yàlla du taw dinaar du taw bu doon tay du taw dollar du taw du taw euro hmm. dem leen ngeen liggéey ngeen toog ci jàkka ji rek naan yàlla yàlla da leen di sànni ay ay or fi lool la moo tax gaay nag lool la moo tax mu ne gis nga misaan gii muy wax ngir nit ñi taxaw taxawal justice dafa am beneen affaire bu mu laaj mooy dafa laaj force boo xam ne yow ci ngay mën a defendre sa bopp ba kenn du la yem nga xam ne force dissuasive lay doon xam nga monde bi moom loolu la mm-hmm. ndax ñépp xam nañu ko gars yi boo gisee nucléaire yi ñuy ut nii mm-hmm. ñu bari xam nañ ne duñu koy julli mais boo ko amee ñépp respecté la ñépp respecté la boo ko amul gars yi dañ lay gars yi kenn du la respecté ah. duñ la boole fenn baax na ba cinq conseil de sécurité mm-hmm. cinq pays yañ fa jël ñoom ñoom dañu am nucléaire mm-hmm. ñoom ñoo fi ëppale ay tête nucléaire toog voilà Russie bu yambaroon kenn du ko fa boole Chine noonu mais léegi mooy mu ne jullit ñi kon nag wa anzalna al hadida ñu wàcce feer fii ba'sun shadid am na force bu tar bu mag bu ci ne waaye du pour lool rek wa manafi'u ay yoo xam ne ay profit ay njariñ la pour nit ñi mais utiliser leen ko seen dëkk dox ñun réseau ñun ñun ñun ñun terrain Joor doon bañ <laughs> moo fi ne ba léegi. non yooyu dafa ah, insolite. mooy ne yow loo xam ne man gisaguma mm-hmm. étape gouvernement sénégalais bu poser ay raay. ñu ne ah. waaw waaw tey mu ay raay yoo xam ne. mais la amoon sax dañ koo ñàkk. waaw dañ ko jàkk kay parce que. tout était là train ndar bi noonu train ndar Dakar loolu dafa amoon solo xoola bu ñu ko génne waat. bu njëkk tu vois en ce moment là la yëf nit ñi dem fu ne tu si àll yi man maa ngi fàttaliku sama ñoom bàjjen yi si àll bi la ñëwoon mais da nga daan jël train bi Kaolack dem bori xam nga nuñ ko tuddee. ay guddi rek bu fële Tamba waaw foofu waaw. Mm. c'est ça waaw waaw. Mm. mais léegi bay dem côté Mali sax boobu da taxul ñuy wax gundar bi moom ba mu boo demee ca gaar ya màbb nañu da ngay foog ne fii waa Samud dafa dëkkoon ngay foog ne ñii moom gaar bii waa Samud ñu yàgg ñoo ñëw fi dëkkoon ndax maxe na lii wadd na li tax mag ñi wax ne bi fi tubaab bi newoon bi fi tubaab bi <laughs> newoon te waa fii ci la waaw Sénégal neexan gis bon bari na yu Sénégal yoo xam ne da bu ñu sañoon ñu coloniser waat c'est ça xoolal léegi tiba jafe-jafe yépp tu vois c'est bi bi ñu yob moomee seen bopp la gën a doy waar c'est que mm, c'est ça c'est que ce qui est désolant mooy bokkoo ci ñii mooy yow li nga doon di julli dëgg doonoo ko mm. te tubaab bi nga ne moom ngay roy royoo mooy ne yow tubaab bi dangaa dem yow du liggéey tubaab bi yow du liggéey nga ko roye du dara du du innover du inventer du dara yow daal li yées ci moom ba jël ba ëppale ba dàq ko léegi ba dàqale ko léegi sax oui ñoom koy moom tubaab bi léegi il est à la traîne les occidentaux <laughs> ci wàllu caaxaan. ci wàllu caaxaan oui c'est ça. non la traîne. waay gars yi dem. le sénégalais raw na bu yàgg. l'africain bu ah. dépassé na leen ci caaxaan. loolu nag problème la. te xamuñ ne faire fii manaafi'u buur yàlla nee na wa manaafi'u linnaas ay njariñ lu bari ngir nit ñi. Mm-hmm. suñu instance yi ah, lii mais lépp ascenseur mm. yi étage yi mais daanaka foo dem mm. kër gu ñuy tabax gaay boole ci fer njariñ la ngir yàlla ne lii maanaam affaire yu naas ah, Sénégal fer bi est-ce que duñ ko duñ ko jële ci biti mm. ndax chirurgie euh, su euh, euh, nu mu tudd sidérurgie moom gisuma ko entreprise yooyu moom ah, yooyu yëpp mooy yàlla wan ñu xoola xéewal jooju mooy li ngay yow hmm. oto bi nga dugg buur yàlla ne la wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin oto bii nga dugg de daanaka lépp feer la hmm. santal yàlla mi la ko defal hmm. njariñ li yépp buur yàlla la ko tegal daanaka feer moom nit ki du xaw a xëy ba guddi jot te utiliser wul loo xam ne am na fer hmm. buur yàlla ne kon am na hmm. moom fer manafin ay njariñ liñ naa si ngir nit ñi buur yàlla ne xéewal yi yépp rawatina bi mu njëkk a wax mu yonent yi mu wàcce aleyhimu salaatu wassalaam hmm. mu ne yooyu yépp dama ko def nag li ya'lama ngir mu xam allahu buur yàlla wali ya'lama ngir mu xam allahu buur yàlla man yansuruhu anakan moo koy dimbali wa rusulahu ak yonentaam yi bil ghaybi alayhi salaatu wa salaam ci kumba ana kan mooy dimbali yàlla kan mooy di ndax dimbali yàlla mooy dimbali yonent yi alayhi salaatu wa salaam dimbali mooy dimbali képp kuy nit ku baax ndax ñoom amuñu ay bëgg-bëgg nit ñu baax ñi yonent yi alayhi salaatu wa amuñu bëgg-bëgg lu dul namm namm yàlla kon dimbali yàlla koo ci dimbali kenn ci ñoom mooy dimbali nga yàlla léegi nag yàlla ne yii yëpp dama leen koo defal ngir xool ana mooy dimbali yàlla ba bu dee yow yàlla dalaa jox maîtrise du fer yàlla xool est-ce que sa loolu dalay yóbbu ci sant ma wala dalay yóbbu ci nga bañ maa sant li yansura li ya li ya'lam allah wa li ya'lam allah man yansuru ana kan moo koy dimbali wa rasulahu ak yonentam yi nan ngay dimbalee yonent yi mooy nga dëggal leen li ñu jële ci seen borom nga gëm ko te dëggal leen ak lu mu compliqué compliqué ngir sam xel ci sam xel te nag bil xay bi man maa ngi ñun ñu ngi nii di gëm yonent allah ibrahim alayhi salaatu wasalaam kan moo ko fi xam hmm. gisuñu ko dunduñu moom waa am na nag ñoo xam ne ñoom yooyu waxuma ko ak ñi yàlla may ñu koy gis mm-hmm. mais en général ñun dunduñu moom mais gëm nañ ko mm-hmm. fii mu ne moom jullit ku gëm moom nga fexe koo wax ba ne ko non attends Abraham Ibrahim moom masulee gis loolu mënoo koo dindi ci yow mooy ne li ngay wax du dëgg la lay wax mm-hmm. ndax lan moom non seulement existe na mais gëm na yonent bi mu nekkoon moom yàllaa ko yónni mais ñun tamit ñii mais dañu gëm yonent bi alayhi salaatu salaam te gisuñu moo tax ba mu doon wax naan moom dafa sopp gis mbokkam yi saxaaba yi radiyallahu anhu ne ko nag ne ko ndax ñun duñu say mbokk mu ne yéen samay saxaaba ngeen mais samay mbokk mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw sama ginnaaw gëm ma te gisuñu voilà Euh, mooy ñoom dañuy gëm yonent yi alayhi ngir yàlla xool ñii dimbali yàlla mais dimbali yonent yi alayhi mooy gëm leen bil xay bi ci kumba buur yàlla moom mooy kumba gi tax ñu wax moom ki moom moom koy gëm teg fii mu ne xamoo dara <laughs> mu ne buur yàlla qawiyyun aji ku am kàttan la moom buur yàlla azizun ku noot la nag ci ngóoram lu ngeen man di def yëg leen ne buur yàlla moom boroom kàttan la defal na leen xéewal lii yépp ku ko fi bàyyi def leneen na nga xam ne buur yàlla am na kàttanu rëq sa ndigg te bu ko defee amul kenn kuy ñëw di de di contester di protester devant moom ndax moom azizun moo noot ci nguuram kenn du ko forcer ji dara léegi nag mu détaillé la lenn ci yonent yooyu mu wax moom la yónni laqad arsalna rusulana mu détaillé la ñenn ci ñoom mu ne walaqad te dëgg-dëgg arsalna yónni nañ nuuxan muy seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam wa ibrahima ak seydinaa ibrahima alayhimu salaatu wassalaam waja'alna ñu def fii dhurriyyatihima ci seen descendance ñoom ñaar di yonent Yàlla nuux ak yonent Yàlla ibrahim an nubuwata muy la prophétie wal kitaaba ci seen descendance mu def non seulement prophétie prophétie prophétie nekk fa mais ak téere muy xam-xam bi fa minhum léegi nag bi mu defee lool am na nag ci seen descendance yooyu ñoo xam ne muhtadin ñoom mooy nañu ci téere yooyu gëm yonent yooyu am na ñooñu ñooy fa minhum am na ci ñoom muhtadin ñoo xam ne jub nañu gindeeku nañu waaye wa kathirun li ëpp nag ci ñoom la très grande majeure partie d'entre parmi eux faasiquuna ay kàccoor lañu ay génn topp lañ mooy gëmuñu <laughs> <laughs> xam nga moo tax inna allah astafaa aadama wa nuuxan wa inna allah astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibrahima wa aala imraana ala alaalamiin dhurriyatan ba'dahaa ala mu ne suuratu aali imraan suñu boroom ne alayhim salaam mu ne buur yàlla moo tànn aadama moo tànn maam aadama ci mbindeefam yi wa nuuxan ak yonent yàlla nuux bi ak waa kër ibrahim alayhi ak waa kër imran imran euh, moo doon moo doon euh, kii baayu seydna euh, seyd mariam mariam yaayu seydna isa papaam moo tuddoon imran voilà mooy moo tax mariam bint imran la tuddoon baayam moo doon imran mu ne ñooñu ñetti mooy famille yooyu buur yàlla moo leen tànn ci nit ñi alal alam léegi ñii nag mu ne dafa tànn ñoo yónni woon yonent yàlla Nuux alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne def na neuf cent cinquante ans woo nit ñi neuf cent cinquante ans moo tax alxuraan ne ko ba mu des illaa xamsiina aman ba mu des dama ko yónni foofu milan ans ba mille ans lu ma yu manqué cinquante ans mais gars yi gëmuñ dara gaa yi kuy dee rek dangay ngay def testament woo say njaboot yëpp boole leen ne gis ngeen góor gi ne fële paa bi dëkk fee sama ma sama sama bàyyi loolu la ma waxoon bu leen ko gëm waxul dëgg li muy woote dara du ci dëgg nga dee ñooñu it continuer <laughs> mu ne maa yónni kooku wa Ibrahima ak maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy bàyyi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax da gis daanaka yonent yépp ci ñii lañ jóge ñoom ñaar ñi maam Adama moom waxuñu ko ndax ñépp ci ñoom moom moom ta jarul ñuy wax ndax loolu moom c'est connu d'office mais ñii maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam daanaka yonent yi ñëw après moom yépp daanaka ñépp ci moom lañ bokk voilà moo tax mu ne wa naa ñu def nag ci seen ñaari descendance yonent àll Nuux ndax naa Nuux alayhi salaatu wassalaam moom gaalam googu ni ko gëmoon rek a fa des buur yàlla ñi ci kaw suuf ñépp la rayoon moo tax fii moom ku fi neex nga glorifié wu ne sama maam sama maam yi jullit la woon Eh, non yow sa maam ceddo boo fi tuddee ñaari ñetti maam ci kanam ceddo la ma ma ne la yéegal remonteel ba ci kaw sama maam jullit la woon boo yéegee yéeg yéeg yéeg sama maam jullit la woon waxuma sax ay aadama alayhi salaatu wassalaam mais nu ah, Seydina Nuux ñu duggoon ca gaal ga suñu borom nee na ñooñu ay jullit la ñoon voilà mm-hmm. léegi ñooñu noonu mm-hmm. waa kër Seyna Ibrahim te ñoom ci ñoom lañ bokk. moo tax mu ne ay desan ay ay ay famille lañ xam ne ñenn ñi ci ñi lañ bokk benn lañ rek. ndax ña woon ci gaal bi ñoo juraat waa suuf te ci waa suuf ñooñu ci biir ci la waa waa kër maam Ibrahim bokk. moo tax mu ne nag seen descendants si ñoom ma di fay def prophétie moo tax ay yonent Yàlla Suleymaan Daawud euh, Isa yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak. koo tudd daanaka ñoom ñépp yonent Yàlla Luut salaatu wasalaam moom moom moom moom mook Seydina Ibrahim ñoo doon ànd mooy kiiwam la woon jarbaatam la ndax yonent Yàlla moom moom kii nu tudd sëru maam Ibrahim moo ko jur mooy jarbaatam la woon moo tax ñoo doon ànd fa amana moo ko ñu bokk na njëkkatu ñoo ko moo ko njëkk gëm fa amana lahu Lut Seyna Lut ànd ak Seyna Ibrahim gëm ko bañ leen génnee fañ dëkkoon Irak hmm. ñoo àndoon mooy ne ñoo ñépp da ngay gis ne foo retourner rek say yonent Yàlla Yuusuf Isxaaq Daawud boo koo dem rek Zakariya Yaxya bu ko jël rek mooy ne foofu lay dellu hmm. mu ne kon nag ma def ci ñoom laa prophétie hmm. waaye wal kitaab yónni téere yi téere yu mag yépp Tawraat yonent Yàlla Muusaa di sëtu Seydina Ibrahim euh, injil di l'évangile yonent Yàlla Isaa di sëtu maam Ibrahim ci côté yaayam muy Sayyidatu Maryam euh, alayhi salaam ñu moom mooy moom sët la ci maam Ibrahim mooy ne nga jël euh, Zabour les les psaumes de David yonent Yàlla Daawud alayhi salaatu wassalaam téereem yooyu tamit même chose yonent bi alayhi salaatu wasalaam kuy maamam maam Ibrahim alxuraan ji kan mooy ne buur yàlla def ci seen descendance loolu mais mu ne nag fa minhum mais am na nag gis nga ci descendance gis nga ñooñ ni ñu baax baaxe muy yonent yooyu ak la fa yàlla def ak lépp mais nag am na ci descendance boobu muy ñun ñëpp ak gaa fi àddina bi ah <laughs> muhtadin ñoo xam ne gindeeku ne mooy ku gëmub yonent rek ku leen gëm rek mooy yow yaay ci gindeeku waaye nag wa kasiirun li ëpp nag ci ñoom faasiquuna ñoom gëmuñu dañoo génn topp ay kàccoor lañ te loolu moom ku xool gis xoolal kaw suuf rek boo jëloo ñu gëm yàlla teg jël ñu gëmul yàlla ñoom <laughs> <laughs> ñoom moo tax wa li ëpp minhum ci ñoom faasiquuna ay kàccoor la que ça soit avant ak ba léegi mu ne nag summa ginnaaw bi ginnaaw gi xoolal lay retracer bi mu ne moo yónni yonent yi alayhi salaam yu jox leen téereeg yooyu ak justice mu génneel la ci ñooñu limal la Seydina Nuux ak Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu ne ginnaaw ñooñu mu ne summa ginnaaw bi naa xafaynaa ala yi ginnaaw yonent yooyu yu baax yooyu mu indi seen ginnaaw mu topp ci seen ginnaaw bi rusuli naa yeneen yonent moo tax yonent yi dañu doon bari ah, ak ka ñoo bari sax ndax yàlla neena amul benn peuple lu dul yónni naa fa yonent loolu moo tax bu kenn nit manula taxaw manula taxaw di waat ne séeréer yi ma suñu amul yonent loolu mënoo ko wax ah non non pour exemple wala nga taxaw ne noo pël fuuta yi moom amuñu yonent wala non les maya moom euh, fële Argentine ak yooyu fële euh, Quechua yi noonu peuple lañ wala duñ peuple wa ma min <laughs> nan la ko waxati yonent eh, suñu borom nee na amul benn xeet lu dul yónni naa fa yonent mm, nadir ku leen di xub léegi nag mooy euh, mu ne ginnaaw gi mu indi summa mooy ñii gëm nañu gindeeku mais ñi ëpp ci ñoom ay kàccoor la ginnaaw gi mu indi toppalante yeneen yonent yu ñëw ngir gindi gaa yooyu mu ne ginnaaw ñooñ wa qafaynaa bi isa nee na nag ginnaaw ñooñu ma indi seyna isa di doomi kan maryam di mariyam bint imran alayhim asalaatu wassalaam wa aataynahu l injila ñu daal di koy jox nag téere boobu di l'injil di l'évangile wa ja'alnaa ñu def suñu boroom nee na ma def fii qulubil ladina amanu bi mu ñëwee nag dafa am ñu ko gëm am ñu ko weddi ñi ëpp dañ koo weddi ndax moom dañu ko yónni ci juif euh, xam nga yàlla avant yonent bu ñëw da lay ci sa xeet moo tax mu ne yónniwuma benn yonent lu dul ma yónni ko ci làmmiñu xeetam ci làngam moo tax ku nekk danaan ilaa qawmihi ci ay ñoñam ba mu yónnee laqad arsalnaa nuuhan ilaa qawmihi maa yónni woon dëgg-dëgg yónni woon naa nuux ci ay ñoñam maa yónni woon kële ci ay ñoñam ku nekk yonent Yàlla Isaa alayhi salaam moom wa ay ñoñam mooy moom côté yaay la am amul côté baay mais côté yaayam mooy peuple juif yi la léegi bi ñëwee li ëpp ci juif yi daal di koy weddi ba doon ko waaj a rey sax ba crucifié kañ crucifié boole kook romain yi euh, léegi mu ne moom bi mu ñëwee am nag ñi ko gëm suñu borom ne ñoo ñu ko gëm nag waja'alna fi qulubil ladina taba'u ñi ko topp ci bi mu ñëwee ak leer googu ma def ci ci ñoom ci seen xol rafatan ak ñeewant ak soppante wa rahmatan ak yërmande gu jéggi dayo ma def ko ci seen xol mm-hmm. yàlla nee na man lii laa def euh, waaye mu ne nag wa rahbaniyatan ibtada'uha bi ma leen defalee lii aka neexoon ñu ñëw ginnaaw ñoom ñi leen doon topp ñu yemoon ci lii ndax diine chrétien diine chrétien mm-hmm. euh, dafa dafa bari euh, moo tax boroom xam-xam yi naan rahmatullah alayhi seen téere boobu dafa bari woon loo xam ne ay raqaayik loo xam ne day tooyal xol mm-hmm. mooy ne ay ay moo tax da gis ay paroles même chrétiens yi boo seetloo même li ñuy caaxaane caaxaane ak ñoo bëgg ay paroles de sagesse ah, ak kii nii voilà mooy ne c'est bi gis leen ah, ñu hmm. ñu nekk ñu xaw a rabe nii bari ay kii mooy dañu bëgg affaire sagesse ak yooyu hmm, <laughs> ak affaire teey teey nii hmm. euh, suñu borom ne damaa def nag ci xolu ñi ko gëmoon ñi ko toppoon ak yërmande ñeewante ak bu jéggi dayo waaye warahbaaniyatan lii nag bokkul ak ñi ko ñii nii bokkul comme xawaari yu yi du ñii du ñii muy tudd après xawaari yu yi loolu gisoon nañ ko ci suuratu safi safi voilà wa id qaala isa ibn maryama lil xawaariyiina man ansaari ilallah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam fàttalekul ba seydina isa ibn maryam ala nabiyina alayhi salaatu wassalaam alayhi waxee ñi nga xam ne ñooy alxawaari yi mooy koo xam ne dalay jàppale ñi ko doon jàppale te gëmoon ko ñoom la kàcckat yi di wax les douze apôtres nga xam ne après ñu ne Judas ab trahir kat la woon ak euh, boo ko trahir rek keneen ki kii loolu du dëgg yàlla nee na ñi ko gëmoon mm-hmm. ñooñu noonu mais moom rek lañ gëmoon te dañ ko doon jàppale ci biir ak ci biti mm-hmm. te en plus chrétiens yi loolu ñuy wax noonu naan Juda moo trahir kii xam nga y'a quatre ans walla cinq ans gis naa ci tele bi gars yi génn fi benn manuscrit boo xam ne dañ ko découvrir xaw ma nag da sûrement warula yàgg wala bu dee yàgg na de ko gars yi doon commencer di gis manuscrit bi ñu ko gisee ñu gis évangile bu Juda mais dafa remettre en cause ñoom li ñuy doon wax ne Juda ab tra moo leen trahir de toute façon ñoom li ñuy wax du dëgg euh, mooy xawaari yu ne ñooñ du gëmoon mooy ñu ñaan les douze apôtres kenn masu see trahir Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam léegi euh, ñooñu ñooñu suñu borom ak ñi ko ñi leen toppoon buur yàlla dafa defoon ak ñeewante ak yërmande la defoon seen xol waaye gaa yi biñ ñëwee topp leen topp leen ñi leen topp après ñu daal di créer benn affaire wa rahbaniyatan mooy prêtrise prêtre prêtre prêtre la prêtrisme lañ koy wax xaw ma mooy rahbaniya mooy man dama naan affaire bi daal sawaay léegi dootuma lekkati ba suur dootuma naan ba màndi dootuma naan yenn yu neex yi euh, bu dee jigéen laa sœur lay doon dootuma sëy bu dee góor laa père père laay doon wala yooyu dootuma takk soxna te nag damay wéet nekk ci monastère wala yu mel noon di jaamu yàlla rekk di di di teg di torturer sama yaram ngir di ko supplier di ko teg ay supplice ngir mu nekk koo xam ne day pare même bu bëggee nelaw may def effort ngir mu bañ a nelaw ngir forcer ko ci jaamu yàlla dagg couper yow nekk moo xam ne pour nee nga jaamu yàlla rek yooyu yëpp dootuma ko def mu ne nag wa rahbaniyatan loolu noonu nag ibtada'uha ñoom ñoo ko créer seen bopp yàlla ne bu leen foog ne man maa leen ko digal de maa katabna alay farataaluma ko ci ñoom te digaluma leen ko na leera ah. ñi ci gëm defal naa leen ak ñeewante ak yërmande kanta dootuma takk ko soxna walla man dootuma am boroom kër damay wéet di kii naan damay jaamu yàlla ak yooyu ak yooyu bàyyi lépp man digaluma leen ko de war rahbaniyatan loolu noonu prêtrisme googu ibtada'u ko créé ah, jigéen ñi ne dañu c'est parce que tu vois góor ñee di les pères mu ne loolu nag ñoom ñoo ko créé ibtada'uha ma katabna alayhim farataalu ma leen ko woon ci ñoom de ñoom ñoo ko ñoom ñoo toog xalaat ba jàpp ne ñoom man nañ ma jaamoo yàlla lii nii baax na ngir jaamoo ma ñoom ñu teg ko règle di ko doxal looloo tax Martin Luther ne leen man de toute façon protestantisme le protestant euh, par excellence Martin Luther Martin Luther allemand la woon pas américain bi. Ah, américain bi moom yàgg américain bi lañ ko tuddee kon non américain bi yàgg non Martin Luther bii du king moo tax amul king moom ah, Martin Luther allemand la woon. Ah, euh, quatorzième mu ngi doon ay mille quatre cent wala yooyu la doon dund mille quatre cent mille côté yooyu ko bu ma juumul exactement. gëj naa xool ay kiiwam Martin Luther moom euh, bay Bavière kii la ne woon quoi Allemagne pourtant ci ci ci église romaine bi la ne woon Rome sax la def na fa étude yàgg na fa nekk na fa ba kii mais moom dafa dellu ci téere yeeg yooyu seen téere yi rek mais mu gis ne affaire bi mais affaire bi amu ji mu xool le christianisme d'origine mais ñoom yii nii ñun ñu naan moom la ñuy def ñoom doonu ñoon def na que léegi duñ takk soxna duñu kii duñu dañuy couper woog yooyu non ñoom doonu ñoon def noonu ah après moom moo tax mu def le mariage des prêtres ci la ko waa Rome ñu excommunier ko <laughs> génn ko diine moom mu def ut moo tax les protestants dañuy am père yi dañuy am ay soxna sœurs yi dañuy am ay jëkkër seen yoon newu ci gaa yi nag naroon nañ leen a defar defal bagage bu yàgg <laughs> père bi meroon na ci temps yooyu ba gaa yi menacé le le de Saxe ak ñooñu Bavière ne leen ay këy ca mais nag gaa ñoo ko jàppale gaa yi ko jàppale comme que après mbir yi dafa mujj nekk affaire nationalisme wala on est les allemands ak yooyu le nu mu tudd les germaniques mais de toute façon après pour wan la ne loolu ñoom ñoo ko créé woon moo tax moom mu dem gis ne mbir mi amul woon ci le christianisme d'origine kon nag pourquoi ñu war a kii rek anarchie topp noonu yàlla ne loolu nag ñoom ñoo ko créé te man digaluma leen ko farataaluma leen ko ci yéen ci ñoom maa katabnaa alayhim binduma ko ci ñoom de illa ibtighaa ridwaanillah binduma ko ci ñoom ngir ñoom ñuy ngir ut ngir daj euh, ngërëmu yàlla moo tax man yàlla binduma ko ci ñoom ndax buur yàlla alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiiful xabiir ana moo gën a xam jaam ñi ki leen bind xam na ne nit nit jaam en tant que jaam mënula dunde noonu buur yàlla nag moom mu ne man teguma leen ko il man li ma leen teg mooy loo xam ne defal leen ci seen xol yi rafa ak rahma ngir lan ñoom loolu noonu ñu jële ci ngërëmu yàlla mais nag lii nii ñoom ñoo ko créer seen bopp de déedéet dumaa leen ko digal oui ils se sont créés beaucoup de. sacrifices beaucoup bari lañ créé loolu moo tax. te loolu du christianisme rek di. diine di même l'islam gis nga. Mhm. bés boo toogee gars toog di créer ay mbir yu bees rek di créer di créer mhm. day dem ba gars yi dañ ko dul àttanati moo tax yàlla ne xoolal mhm. famaa ra'awhaa haqqa ri'aayatihaa ñoom ñoo génne seen règle bopp seen façon de vivre bu bees yàlla ne mais ñoom famaaraawoxa sàmmoonte wu ñoom mbir mi respecté wuñ mbir mi règle yooyu xaqa riayati ni ñu ko waroon a sàmmonteel mooy principe yi mm-hmm. woon duñ takk soxna duñu kiiw ak yooyu mm-hmm. respecté wuñu ko ah ñaata prêtre lañ fiy jiiñ pédophilie mm-hmm. yow takkal soxna sa problème jeex nga ne fii xam ne loolu mënuloo koo def ci ñooñ ngay dem ci xale yi nga xam ne jàpp nga ne ñoom amaguñ xel ngir di nettali mu ne famaaraawaa moo tax gis nga loolu ñu tegoon seen bopp di kubbeeg lépp ne dañuy jaamu yàlla respecté wuñu ko ah. ni ñu ko waroon a en tout ñoom ni ñu ko tërali woon seen bopp lool nag dalay war ne bépp bépp principe bu nit di teg mm-hmm. ay doctrine mm-hmm. gis nga bu amul yàlla bu fa ne bu doon yàllaa ko teg mooy du dëgër mooy li gars yi naan ay éthique éthique fii da ngay gis ñaata lañ naan gaa yi mm-hmm. voilà surtout les pays laïcs l'éthique l'éthique mm-hmm. mais mooy da gis kenn détourner quelque xaalis quand même où ba mu koy détourner ah, c'est li lay tere kii mooy nga xam ne yàllaa fi ne te gis nga mbir yii même boo rëccee bu la tribunaux terrestres yi daal di daal di daal di setalee mm-hmm. yow nga xam ne setoo ca yàlla yow nga xam ne le tribunal bi tax ñuy wax setoo fa kon nag nga xam ne lii moom moo ko mais bu dee ay principe yoo xam ne man ngaa njuuj njaaj yëpp nga xam ne dossier yëpp dañ la ciy tudd mais nag def nga lu tele sorte que mbir du mas agsi ci yow ah, ut nga ñoo xam ne ñoom ñooy les ah, kamikazes lu nar a dal ci ñoom lay dal mais yow ñépp nit ñépp dinañ dinañu am en tout cas dinañ ne non non sa waaye nag ces dossiers yu bari yépp ah, te bu ci nekk mu a yëgu ko. c'est ça te te te ni mu dëñee kumpa. ni ko nit ñi xamee dëñ kumpa sa waay. Mm-hmm. lu yoonam nekk mu lëñbët lu ci newul mu dëñ lëñbët mais bizarrement yi nga xam ne dañ ko tuuti ak les personnalités yi ko gën a jege mu ne yëguma ko woon. Mm-hmm. lenn rek a fi des mooy dañoo ñàkk preuve rek. Mm-hmm. mais quand bon <laughs> léegi même lool boo ko defee nga mu leer la ne mm-hmm. yow de façon boo rëccee fii rëccoo ci yàlla. yàlla mm-hmm. loolu moo tax yi ngay teg ay wax mbir daal nit ra loolu mooy ragal yàlla sax. waay mm-hmm. waay c'est ça. mooy loolu nga xam ne man li may def. am na ku may surveiller li ma fugg ndax bu dul loolu ñaata homme politique yu gars yi respecté buñ leen bëtee seen vie privée yi gis na ndekete liñ leen dénkoon am na luñ ci doon jël même bu dee bariwuloon mm, pourtant ba mu koy jël mm-hmm. analytique éthique ba mu doon woote ndax dafa amul ku mu gëm éthique moom moo ko fi tegoon ay principe la rek moo tax mu ne ñii nag mm-hmm. te nag nit boo fi bàyyee li la yàlla teg créer sa yëfi bopp sa yëfi bopp hmm. da wax lu la neex rek waa ji lay yàgg rek hmm. mais fu mu jaar fu mu jaar moom hmm. mooy njëkk a violer loi yooyu xoolal am gaa yi tuumaal ay ñoo xam ne ay chef de gouvernement fii yoo xam ne ñenn ñi moom dee na que ne da doon def ay attouchement xaw ma ak yu mel noonu fële ca Grande-Bretagne mooy ne pourtant kooku bi muy jiite dëgg laa ngu dëgg loolu yàllaa xam mais euh, bi muy jiite pourtant moom moo censé woon défendre défendre l'éthique mooy défendre la la justice ak yooyu mais ndax lan justice nit ñi la. moo tax yooyu doo ko respecté moo tax mu ne gis nga ñii it noonu la famaara awhaa gis nga yooyu principe yooyu ñu tegoon seen bopp dagg lépp ku beeg lépp dem jaamu yàlla respecté wuñu ko comme ni ñu ko waroon a respecté dëgg dëgg ni ñu ko waroon a respecté defuñu ko yàlla ne nag fa aatayna alladhina amanu minhum ñi ci ragal yàlla gëm yàlla ci ñoom mooy génn ci loolu te nekk ci leen yàlla tëral mu ne ñooñu noonu ma jox leen ajrahum seenu fay mooy ma fay leen fay bu baax jéggal leen seeni bàkkaar dugal leen àjjana mu ne nag gis nga wa kathirun minhum li ëpp ci prêtre yooyu ak gaa yooyu di woote naan dañuy kii yëg yooyu prêtrisme yi faasiqun ay kàccoor lañu waaw ak ba gaa yi léegi moom boo taxawoon euh, Euronews wax ko gaa yi ne la est wax nga dëgg <laughs> gaa yi ne pape bi ni mu amee problème ak gaayam yi moom mii sax moo ci tane nii tan di xaw a dëgëral tuuti moom François mm-hmm. <laughs> mm-hmm. mais ay ñoo xam ne ay archevêque ñuy destituer waaw mm, ndax loolu loolu daal contre nature la mm-hmm. da di sonal seen bopp rek moo tax mu ne wa kasiirun li ëpp ci ñoom nag faasiqun ay kàccoor lañ dem yow boo ngeen faites attention ah vous là beaucoup vous coulez faites attention ndax loolu dafa mënul a nekk. li ñuy woote noonu mais. mais duñu ko dañ koo mënul ndax ndax ndax yàllaa leen. yàllaa leen bindewul noonu. oui oui c'est yàlla dafa def góor jigéen dañuy attirer wante surtout bu dee ak tamit. Hmm. mooy ne yow relation bu normal bi yàlla ne jaaral fii mu dagan boo ko fi bàyyee. ay relation contre nature ak gone yeeg yooyu xar yeeg lañ fi nekk moo tax lii nii day wane ne tamit ci l'islam c'est pareil mm-hmm. gis nga yeneen time alay salaam nee na man dañ maa yónni ci alxanafiyatu samha yoon wi nga xam ne dafa woyof mm-hmm. yomb te leer mm-hmm. képp tamit ku ko fi bàyyi di créer yu bari rek mooy ne yow di nga am problème mooy da nga ko dul respecter ni ko mën a respecter hmm. moo tax l'islam moom dafa yomb dafa facile hmm. mais boo ci yokkee lu ci bokkul boo moyul di nga am problème hmm. loolu nag mooy problème mu bidaa nit kuy créer lu ay affaire rek di créer rek naan moom noonu dañuy toog rek di xalaat lii de war naa rafet nañ ko def waay après ñu créer dem waaw yu dul jeex ñii looloo leen dal mm-hmm. moo tax xoolal moo bi pourtant moo bi la moo boobu noonu bidaa ibtadaa moo bidaa ñoo bokku cosaan mooy ibtadaa mooy fomenter créer bidaa mooy le fait nga indi fi loo xam ne kenn masu ko fi indi ah, ñii loolu la moo ne ibtadaa waa ñoo ko créer façon bii moom ñoo ko fi indi moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam Euh, kii ba ba ba gaa yi ñëwee moo moo mbooloo moom foog naa waxoon nañ ko fi bu yàggul ñëwoon këram ay saxaaba lañ radiyallahu anhum daal di laaj soxnaam yi ne ko laaj leen ne leen yonent bi alayhi salaatu lay jaamoo yàlla yooyu soxna yi wax wax leen li muy def gis ne noonu lii mm. moom yàlla da koo jéggal ay bàkkaaram yu njëkk yu mujj moom moom mën naa permettre di dunde noonu <laughs> kantaa ñun kenn ki ne euh, man moom li ñu naan soxna dootuma ko takk moom bu doon am na ci day fase après dem nga xam day nekk boo xam ne di jaamu yàlla rek keneen ki ne moom man damay woor te dootuma moom kay li ñu naan dog c'est fini woor rek di woor rek waaw moom kay continuer rek di woor kii ne moom day julli rek waaw mm. guddi moom noo nelaw jeex na man kay dootuma nelaw yonent mi alayhi salaatu ñëw soxna yi wax ko ne ko am ñu fi jaaroon lii lañ laaj wax nañ leen mais ñoom lii lañ wax mm. mais demul seen kër de dafa woote ci jàkk ji minbar bi mais waxul ne yow diw ak diw dane lan moo tax ay nit gis nga sutura mm-hmm. ndax boo fi ñëwee di di di cité naan diw ak diw na ñoo xam ne noonu lañ meloon ne mais dañuy foog ne du ñoom surtout ñun bu dee ñun wolof mm-hmm. Mm-hmm. ñoom moom duñ def mais ñun wolof le sénégalais man na nekk ci bàkkaar bu rëy rëy rëy mu gis koo xam ne temps ñoo bokk def bàkkaar mais comme que moom la sëriñ bi gis ba réprimander ko mu koy reetaan mel ni moom mbir mu concerné wu ñëwul ne yéen diw ak diw ak diw dane lan moo tax ay nit di wax lii ak lii mu ne man damay damay damay julli damay woor damay dog damay damay damay julli damay nelaw damay takk si ci soxna yi képp nag koo xamante ne nii dafa bëggul sama sunna kooku bokkul ci ñun mooy ni may doxale pour war gis nga ni ñoom ne lan moo tax ñu jàpp ne lii du dara mooy lim man dañ maa yónni ci alxanafiyatu samha dafa yomb l'islam bi mais mu tere leen moo tax la rahbaniyata fi l'islam mooy ne prêtrise amul ci l'islam mooy ne man daal de toute façon sama yoon newul ci liy xew ci biir nit ñi sama yoon man damay dem ut sama néegu ñax fële di jaamu yàlla kese yooyu yooyu yàlla loolu amul ci lislaam moo tax euh, Seydina Usman ibn Maz'un radiyallahu moom dafa moom it idée bu mel noon la amoon benn instant ñëw wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi di koy tere mooy ne moom dafa bëggoon dem fenn wéet ci benn àll di jaamu yàlla moom doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere ko hmm. moo tax naha rasulullah sallallahu alayhi an attab an at-tabattul ñu ne saxaaba bi ko doon nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo tere Usman boobu mu def loolu mooy dog lépp nekk rek ne dangay jaamu yàlla mu ne ko déedéet hmm. loolu loolu noonu loolu mooy l'islam léegi nag loolu mooy en temps normal léegi bu dee ne dëkk bi daanaka mooy na yow nit ñi boo nekkee ñoom yow sa li nga amoon ngëm yàlla gu tuut gi nga dese danga koy ñàkk te yow leer na ne mooy daal mooy jamonoy fitna nga xam ne nit ñi daanaka doo doo xaw toog ak doo xaw a toog ak nit lu dul ne bon luy yàq sa ngëm yàlla yàqal la sa àddina rekk lay nekk daanaka ñépp bu baree mel noonu loolu nag bëgg na nit ki di beru mooy pa pa waxuñu mu beru complètement de mais mu bari lu mu koy def te tamit bu ñëwee nag ba xam ne dëkk bi moom mhm. fii moom jaamu fi yàlla c'est interdit c'est interdit sax comme yenn dëkk yi xam nga ne dëkk yu meloon noonu mhm. yo comme comme comme mu ngi mel ni euh, bi gars yi def rafle juif yeeg yooyu fii France ci guerre mondial bi par exemple yow cas bu mel noonu bu amee ci jullit ñi mhm. yow boobu kenn du leen desal ci biir nit ñi ah. mooy boo mënee dem foo xam ne yow rekk a fay nekk def wala fitna tasaaroo ci biir jullit ñi lu ne amoo ñaari nit wala kenn ku la mën a gindi te tamit manoo nekk ak ñoo xam ne lu dul ne sa ngëm yàlla naaw kooku it may nañ ko loolu hmm. moo tax waa asxaabul kahfi hmm. defoon loolu ñi demoon ci grotte bi hmm. les de la caverne ci tee ci suuratul kahfi ñoom loolu la woon mooy ndax dañoo mënatul woon moo tax ñu ne bés bu ñu fi toogee fii buur bi ñun ñëpp lay rey kon nag ñu dem ci grotte bi ci àll ba mooy ci condition yu mel noonu la sinon l'islam amul yooyu de ay dem fii non déedéet nekkal ak nit ñi moo tax yonent ma lay saar saar ne jullit bi nga xam ne day jaxasook nit ñi tey muñ seeni lor moo gën jullit bi nga xam ne du jaxasook ñoom te du lor te du muñ seeni lor même bu dee ñoom ñaar ñépp ku nekk am na kii mooy bokkuñu te tamit yonent mi alayhi salaatu salaam nee na yadullahi ma'al jamaa loxol yàlla mu ngi ànd ak mbooloo mi te nee na till bi till bi gàtt gi muy fàdd lekk ko ci biir euh, troupeau bi mooy alxaasiya mooy bi nga xam ne dafa génn mbooloo mi dem beru ji xoola gaynde yi boo waa documentaire yi bu ñuy rëbb nii dañuy même bu ñëwee fekk ay ay buffle yu bari dañuy fexe isole ci kenn dañ leen di dàq même bu ñu leen dàqi dàq bu ñu nekkee group dañuy am problème il faut ñu essayer xaw a tiital kenn ñëw bam bam ba bam génn mbooloo mi bu génnee mbooloo mi xam nañ ne amatul doole bu ko defee moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne till bi gàtt gi muy lekk mooy gàtt gi beru mm. moo tax nit boo beroo seytaane dalay gaaw am bari na gaa yoo xam ne li leen dal fii ci France bii ak Sénégal du dara dul beru rek la mm. liñ naan moom daa bari ay xalaat ci bopp bi ay kii moom tranquille tul buy dox sax mm. oto yi dañuy corne du leen dégg ndax lan beru bu metti la rek ak te tamit mën na la yóbbu ci ñaaw njort ndax Iblis danaan la gis nga premièrement lay gëmloo ne yaa gën gaa yi mooy ne yow au lieu mooy ne yow nit ki du beru mukk ne man samaw ay sama mbon lay dawal nit ñi mais lan la ñuy wax ayu nit ñi ak mbonte nit ñi laay daw kon yow jàpp nga ne yaa leen gën d'abord xam nga loolu moom mooy problème bi gën a rëy mm. <laughs> ru'yatul xayri alal xayri anil xayri mooy jàppe sa bopp que ne yaa leen gën ndax yow au nga ne wal esprit bii doon na baax nga ne man damay def retraite ngir ma musal nit ñi sama ayu bopp samay problème ak sama jikko yu ñaaw ma fexe tra leen ba mën a nekk ñun loolu idée bu baax la. te loolu noonu doo ko defe noonu mais daanaka koo gis mu ne day beru di jaamu yàlla boo ko waxee mu ne fitna laay daw fitna bi kan moo ko yor àll bee ko yor mooy nit ñi kon yow jàpp nga ne fitna ji moo ne ci nit ñi yow yow nag dangay daw nit ñi ngay daw hmm. du yow yaay yaay yaa leen di rawale daw ngir sa fitnaay bopp bañ leen a laal mais ñoom say seen fitna mooy nga am njort gu ñaaw ci ñoom loolu benn affaire la après nga toog Iblis di dugal nag sa sa xel yi lu nekk mu dugal ko ay ñoom diw yow lañ toogaane fañ ne de <laughs> gi seen waxtaan woo seen ndaje moom ah. boo gisee sa yaram yi ah, xaw a xaw nga nga mel ni koy kii nii mooy ñu ngi lay jëw après nga ñaaw njort ba pare ab mbir yi gis nga yooyu da dem ba bay mujj bari ba mel ni réalité te man nga génn rek am nga gis lu mel noonu nga gis lu mel noonu ah, lii day wane ne kon li ma doon xalaat dëgg la yow boo continuer noonu mooy dootoo dëkk ak kenn dootoo dund ak kenn ndax lan yow xamal ne Iblis a ngi commencé di la fàdd par benn benn ndax dangaa beru voilà kon mu ne wa gis nga lool ñu créé binduma ko ci ñoom waaye tamit arrivé wu ñu ngir respecté ko comme niñ ko waroon respecté ñi gëm ci ñoom nag te téye li ñu leen fi wàcce woon ci ñoom buur yàlla daal di leen jox seenug fay wa kasirun minhum waaye li ëpp ci ñoom faasiquuna ay topp ay génn topp lañ moo tax suñu waroon ne suuratu tawba yaa la ladina amanu inna kathiran min al ahbaar min al ruhbaani wal min al ahbaari wal ruhbaani la yàquluuna amwaal an naasi bil baatili wa yasudduuna an sabiilillah mu ne yéen ñi gëm yàlla inna kathiran lii ëpp lii bari ëpp ci ñi nga xam ne ñooy prêtre yi mooy fóore yi al ahbaar fóore yi ak prêtre yi ñi nga xam ne dañuy coupé wu naan dañuy jaamu yàlla rek mhm. la yàqulu na waat naa ne dañuy lekk alalu nit ñi biir baatali ci caaxam loolu xam nga maa nga naan mbir yi ba léegi buñ jàpp rek naan chrétiens yi chrétiens yi de mhm. yii nii yépp dafa am ci lislaam mhm. mooy yàlla ne gis nga ñooñu ñi nga xam ne dañ ni ay pourtant xam nañu moo tax tudd tuddeen rut ahbaar mooy xam mu xabru mooy fóori koo xam ne boroom xam-xam la bu mag ci diine yi mu ne ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy jaay sell sellu lu nii nga xam ne foo leen gis boo moyul bu ñu bu ñu bu ñu nekkee ci mbooloo mi sax añ jot du ñu añal nit ñi ndax ngir garder le mythe ndax gaa yi fekk bu ñu gisee sëriñ bi di dànq ak ñépp tem ñu ne non kon sëriñ bi kan kay ana ana mit bi mais yooyu dañ koy garder baax na ba julli jotee sax léeg-léeg duñ julleeg nit ñi dañuy jekki rek ne julli sëriñ bi fatu na kii na lum fatu fatu ma ne julleeg nit ñi moo gën fatoom jooju mooy ne daanaka du mooy ne lépp ñu kii ko di entretenir benn mystère autour du sëriñ mm-hmm. du lekk ak nit ñi du naan ak ñoom bu ñëwee du wax wala ay quelques baat lay wax yoo xam ne yu compliqué xam gaa yi naan cëy way ak yu mel noonu euh, ta li sëñ Tuubaa doon wax radiyallahu <laughs> moom moom dafa dafa dekaante moom dafa non dafa dafa damm gaa yi foo sëriñ yi <laughs> maanaam mu ne mu ne moo ne di ci gis ñenn ñoo xam ne nee na ci sell sell la nee na du lekk mbay quoi euh, lu jóge ci mbay culture yi ñuy culture ne yooyu du ko lekk quoi ndax moom dafa sell <laughs> mu ne ñenn ñi da leen di gis boo leen gisee non boo ko gisee danga naan waa gi moom moo raw ci jamono moom danga naan kii moom xutbu bi ki mag ci kaw ki dàq jaamu yàlla gina jege yàlla ci kaw suuf diw mii la ma tiim gis nga nee gis nga bu la loolu jayee bu la loolu naxee <laughs> boo ko jegee xam mu ne ka annahu xutbu raxaa wasituhun tashara fil buldaani mu ne day mel ni mooy ki nga xam ne màndiñ mi moo fi moom moom kii ba pare nag mu siiw ci dëkk yi daanaka fooy kay sëriñ diw yi di ko waate di nekk mu ne te waajooju kal xirdi ladar ladar rahmaani gis nga loolu ci nit ñi noonu la siiwee ak ora bi muy kiiw ak ora foofu fausse aura bi muy dégager ak yooyu yëpp mu ne gis nga nit ñi noonu la mel waaye fa yàlla kal xir bi moo golo ñoo yem mais non foofu moom ci masaalikul jinaan noo dafa décortiquer gaa yi benn par benn mu ne ñenn yi dañ leen di gis ñu toog bu ñëwee ci mbooloo yi mel ni non danga naan ñii ñii yaru wi maan ndekete yépp mu ngi sàccal di xool jigéen ñi rafet ñi ci mbooloo mi te kenn bu ci wéetoo nag kenn ak ñeme yàllaa ma ko bonam dina ko pousser mu njà mu sàkku ko ngir sëyag moom te pourtant ci biti nii moo tax suñu boroom ne gis nga yéen ñi gëm yàlla inna kasiran li ëpp minal axbaar yi ci fóore yi nii surtout rawatina juif yi ak rubaani ak chrétiens yi ak ak tamit ñi nga xam ne dañoo jël idée boobu naan dañuy beru kii bàyyi fi jàngalam yonent sallallahu alayhi wasallam di def seen yëfi boobu mu ne gis nga ñu ëpp ci ñoom la yàqulu na waat naa ne dañuy lekk alalu nit ñi ci caaxaan moo xam nag àddee lañ koy tudde wala ay cadeau walla naan la dama lay ñaanal laajuma la dara man duma laaj billaahi ñun lépp lu ñu def alxuraan la duma laaj dara te ku weddi weddi bis gis bokk ku dañuy ñeme yàlla nag ku weddi ñëwal ba pare naan diw de ba mu ko dalee te diw moom kenn xamu ko ay mu may dégg walla mm. kii mu ngi dëkk canaba canaba yi ni mu bare mm, nga taxaw ci télé bi ne diw ma dëkk canaba maa ko faj. ceneba yi cene ba du benn ceneba. <laughs> mu ngi mel ni ma taxawoon rek ne mu ngi dëkk jàmm gën jàmm gën ni mu baree. lax am na jàmm gën. Ndar am na jàmm gën Dakar am na jàmm gën. man ma toog rek ne diw ma nekk jàmm gën maa ko faj. mu may dégg. Euh. gaa yi. ba pare joxe numéro yi. te boo leen gisee en général dañuy sawar nag ci joxe numéro yi. bu ah, waa jox ñu naan ko wa waxaat waxaat leen numéro yi. <laughs> loolu moom foo ko gisee moytu. di insister tout le temps wa même buñ nee bind nañ ko mu jekki jox nga leen numéro bi ay ci demaat bay tëj di ko répété waatam yooyu gis nga bu yóbboo nga moytu moo tax ñu ëpp ci ñooñu mu ne ñooñu wat naa ne la yàqulu na dañuy lekk am wàlla naa sax alalu nit ñi bil baatili ciy caaxaan ndax liñ leen gëmloo woon ne mën nañ ko ñoom seen bopp xam nañ ne mënuñ ci dara ba pare lekk seen alal naanikaan yi di toxu rek fu ñu dëkk ab matelas rek lañ fa yor boo may loyaas foofu sax du ñu ko fay ñépp la ñuy dribbler mm-hmm. mm-hmm. ba pare li ci gën a garaaw wa yasudduuna ñuy dox diggante nit ñi ak yoo ak yoonu yàlla l'islam ndax nit ñi loolu lañuy jàpp ne kon ah kon lii mooy l'islam gars yi c'est des c'est rek lañ fi nekk mm-hmm. c'est des tous bu ko defee yow tax nga mu ne tous ay traître lañ yow tax nga ne léegi kon ci sa mauvais comportement tax na waa gi uh-huh. moom mu ne kon oustaz yépp ay kàccoor la uh-huh. uh-huh. récupérer ay nit ñoo xam ne nee nga danga leen di xamal diine di am di ut alal ci ñoom def leen fonds de commerce mu ne moytu leen ñooñu de la na man yàlla maa leen koy wax man mi leen bind xam leen waat naa ne gis nga ñooñu dañuy lekk alalu nit ñi ci caaxaan ba pare conséquence bi gën a grave mooy ñu dévier nit ñi ci yoonu yàlla ndax gaa yi loolu lañ leen di wax voilà c'est ça les oustaz ils sont tous pareils bu ñu fontoo bu ñu ci rajo bi naan ay xaalalaawook ay yàlla nee naa gëmuñu dara koo fi bàyyi la xaalis léegi mu won la jikko ju ñaaw koo fi bàyyeek soxna su rafet mu won la jikko ju ñaaw koo fi dénk say million bu tabaxar la kër wala mu yóbbul la diw naan visa mu trahir la après mu jóge ci conclure que ne kenn baaxatul ñépp a yem ba tax nit ñi bañ l'islam bi bañ boroom xam-xam bañ lépp nekk ci caaxaan ne fii la ndax ñii au moins ils sont sincères le nasaraan moom il est sincère même bu dee caaxaan ngeen ne il est sincère alors que sëriñ bi nee dëgg la lay wan te dribbleur la c'est un trahir kat bu mag la nga tax nit ñépp bàyyi l'islam ah loolu nag problème la moo tax mu ne wa kasiirun li ëpp ci gaa yi faasiquuna ay kàccoor lañu mu ne yaa ayyuhal ladina amanu muy jeexal nag mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla ragal leen yàlla de wa aminu bi rasulihi te ngeen gëm ndawam bii di sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam bu ngeen ko defee borom bi ne yutikum moom yàlla moomu dina leen jox kiflay ni ñaari paar ñaari wàll min rahmatihi ci yërmandeem yërmande yàlla ju yaatu jooju mu yërmande dina jox deux parts mooy lan mu yërmande àddina ak yërmande àllaaxira gëm leen yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàlla te gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ngeen topp ko tarooy ko bu ngeen koy def yuktikum loolu mooy conséquence cause à effet dina leen jox kiflay ni ñaari wàll min yi jóge ci yërmandeem ñi nga xam ne kenn manu koo takk wa yaj'al fa la yem déedéet borom bi ne déedéet wa yaj'al lakum mu defal leen nuuran leer goo xam ne tamshuuna bihi mu ci ngeen di niitoo fii ci àddina moo tax nit ku baax léeg-léeg sax ku ko gis xam ko nit ku baax nii ku ko gis xam ko ku yàlla may ak seetlu nit balaa wax boo ko xoolee di nga xam ndax waa ji wax ko du dëgg la am du wax ko du dëgg yàlla da leen defal nuuran leer goo xam ne tamsuuna bihi gëm leen ko mu defal leen leer bu ngeen di doxe gu leen di niital seen àddina lu mu lëndëm lëndëm lëndëm àddina bi leen wër yéen du ngeen du ngeen masa bi ci kàmm ndax lan wa la lakum nuuran tamshu euh, tamshuuna bi mu defal leen leer goo xam ne moom ngeen di dox litige bu am kaa bu bees bu xew buur yàlla leeral la xam-xam bi nga am nga xam lan la ci yàlla at ak li nga jot a am ci xam-xam ñu ne la lii de lu bees la loo xam ne masuñu koo xam ci li jiitu lan mooy àtteem wa yaj'al lakum buur yàlla gëm ragal leen yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam buur yàlla defal leen leer googu ci seen xol ba mu may leen ci bagage bi mu leen defal ca xam-xam ngeen xam lan moo ci àtte bi yàlla waaye wa yaj'al lakum mu defal leen nuuran leer goo xam ne tamsuuna bii ci ngeen di dox kaw siraat yawmal qiyaama fi la waxoon ca kaw ne naafiq yi dañ naan gars yi dafa lëndëm ba naan unzuruna xaar leen ñu naqtabis min nuurikum bu ko defee ñu mën a nit lu ci seen leer mu ne ragal leen yàlla ngeen gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma defal leen leer boo xam ne yéen du ngeen am lëndëm keroog du ngeen bokk ci ñi naan xaar leen ñu ñu ñu nit lu mukk yéen kay lañ koy wax mais kenn yéen du ngeen ko waxaat kon mu defal leen leer goo xam ne ci ngeen di jaare siraat comme melax buy romb wa yaj'al lakum nuuran tamshuuna bihi waaye wa la ko mu jéggal leen seen mbooleem rëcc-rëcc bu ngeen mën a def mbooleem bàkkaar bu ngeen mën a def te nag ngeen xam ne wallaahu buur yàlla ghafuurun aji yërëmaakoon la rahimun non aji jéggalaakoon la rahimun aji yërëmaakoon li muy jéggale kenn xamul lu toll li muy yërëme kenn xamul lu mu toll léegi nag lii nii yo suñu boroom ne yéen jullit ñi ñi gëm yàlla man lenn laa leen laaj ragal leen yàlla te toppal ma sama jaam bii sallallahu alayhi wa point barre li ci des maa koy chargé mu ne mel ni dañ na ko mais lu tax lu tax ñi la gëm ñi gëm loolu ragal la te def loolu nga defal leen lii lépp mu ne li allah ya'lama ahlul kitaabi allah yaqdiruuna ala shay'in min fadlillah mu ne li allah ya'lama ngir mu xam ngir mu xam ahlul kitaab yi les gens du livre muy chrétiens yi ak juifs yi leen fi jiitu woon ba day leen mere ndax lislaam bu ngeen dugg di leen mere ndax jàppoon nañ ne yonent boobu warul woon bokk ci yéen surtout jamono yooyu nga xam ne gars yi affaire askan lañ doon demee juif yi leen jàppoon ne arab yi ñoom tekkiwuñ dara ba moo taxoon ñu leen doon menacer biir Medina buñ amee problème wu ñu waa Ghatafan ak juif yi noonu. ak euh, arab yi di leen tëkku ne leen yonent bu mujj bi leen mu ñëw mu ñëwee dinañ ànd ak moom dinañ leen rey rey boo xam ne comme ni aat gis ngeen bëggalu aat wa wa samuud alladina jaabu saxra bilwaat boobu alxuraan di wax mooy aat ñooñu ak waa samuud niñ leen mbugale woon lu mel noonu lañ leen di mbugale ngeen xam ba mu ñëwee nekk bokk ci araab yu ñu doon tëkku ñoom ñu ne suñ mm-hmm. ah, léegi nag yàlla ne euh, gis nga lii nag yéen jullit ñi yéen gëm leen yàlla ragal leen yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wasallam loolu rek yéen def leen lool kantaa mm-hmm. li yi wax mooy ñi nekkul jullit moo xam chrétien wala juif wala athée wala ñooñu mm-hmm. loolu bu leen bu bu leen bu leen ci préoccupé wu mooy ne nu seen xol bi gën a yi nu ngeen di gën a topp yonent mi alayhi salaatu ñoom seen xol di gën a bon yàlla nag di la gën a defaral leer ngeen di dund ci kaw suuf liñ leen yéene ci lu bon dara du leen ci dal mu ne loolu mel nañ na ko mais lu tax ngay def loolu mu ne ngir li Allah ma ngir mu xam ahlul kitaab yi les gens du livre ba jàppoon ne ñoom lu baax ñoom ñooy désigner ñoom ñooy indiquer yàlla ne ci fii lay nekk defal fii lu baax ci ñun yàlla ne dama leen a defal lii ngir les gens du livre xam ne allah yaqdiruna ka manuñ amuñ manuñu ala shay'in min fadlillah gis nga ngëneelug yàlla muy mayu yàlla ak yooyu dara ñoom ñu xam ba ñu xam ne mbir yi daa newul seen loxo ñoom hmm. dafa newul seen loxo ba jàpp ne ñoom lu baax ñoom ñoo koy distribuer déedéet ngir ñu xam allah yaqdiruna ala shay'in que manuñu dara min fadlillah dara lañ ci amul nekkul à porte nekkul ci seen autorité waaye nañu xam wa annal fadla te ñu xam ci ba ñu xamulee ne ba ñu xamee buñ gisee lii gis malgré liñ def yépp ngir yonent mi alayhi salaatu salaam génn àddina nu mu gën a gaawe yooyu yépp aboutirul l'islam bi di gën a yokk rek ñu duma waa Makka nangu Makka nangu seen dëkk yi Xaybar ak yooyu yépp mooy lu ñu mën a def gis muy gën a buur yàlla ne ngir ñu xam ne gis nga mbaax daa newul seen loxo ngëneel dafa newul seen loxo mais nañu xam beneen bi wa annal fadla këne ngëneel googu nag bi fadli bi yadillah ci loxoy yàlla nag la ne newul tamit ci loxoy jullit ñi ah ngëneel newul ci loxoy jullit ñi ci loxol yàlla kepp kese la nekk te buur yàlla moomu nag autorité am la ngëneel ne ci nam nammam bëgg-bëggam ci la ngëneel ne yutii yi moo koy jox nag man yasha ku ko soob ku ko neex rekk la koy jox wallaahu te yàlla moomu nag dul fadli mooy boroom ngëneel al azim gu màgg baama voilà mooy ne lu fi waaye am bu ko ko soxore ñaanal yàlla mi ngëneel mi yor ngëneelu màgg li mu jox la lu mel ni li mu ko jox wala lu ko te nga bañ koo soxore ah mooy ne moo tax gis nga ñaar la bëgg la ne moom laa bëgg ñoom ñu xam ko ak tamit képp koo xam ne nee nga jullit nga mais jikkoy ñooñu dañ dafa nekk ci yow mooy nga jàpp ne yow mbir yi yow ni ko bëggee lay doxe ngëneelu yàlla xam-xam am-am man-man ubbeeku leer yooyu bul foog ne ci sa loxo la nekk képp ku foog ne lool la yàlla di la wan ñoo xam ne bëggoo woon mu nekk seen loxo ñuy avancer da doo ci man dara yow ngay suulu léegi nag yàlla ne loolu dama koo def ngir nga xam ne kon yow mbir mi newul sa loxo ndax bu newoon sa loxo du demee nii <laughs> comme que bëggoo ko bu bu newoon sa loxo du demee nii mais boo xamee lool mais bul jàpp ne kon ah kon affaire bi ci ci loxo yi waa ji doxle la ne mu ne déedéet wa anna al fadla bi yadillah yëgal ni loolu lépp kullul fadli gépp ngëneel ci loxo yàlla la ne nag waaye nag yàlla xamula lépp liñ naan du tëj buntu ubbi ba pare tëj fenêtre foog mu bàyyi ci benn mu ne la nag ba mu la tëjalee masulaa tëjal sax ndax yàlla moom du tëjal kenn daal na yow kay yaay sax xamul yaay dem sa yoon iblis fànq la ngay dem mu ne malgré loolu li la dal ba ngay nuuru ka nga doon iñaane muy gën a yokk yëgal ne mbir mi newul sa loxo te xam mais newul ci moom ci loxol yàlla la nekk moom mooy borom ngëneel lu rëy li kon nag ñaan ko ñaan ko waaye c'est ça mu may la boo bëggee li mu am te koo iñaane kon loolu mooy suuratul xadiid mm, voilà foofu la yem bi ci tegu moo doon suuratul waaqi'a idaa waqa'atil waaqi'a ah suuratul waaqi'a voilà mooy idaa waqaati bismillahir rahmaanir rahiim idaa waqaatil waaqi'atu laysa li waqaatihaa kaadibatun xaafidatun raafi'a idaa rujjatil ardu raj'an wa bussatil jibaalu bassaa fakaanat habaa'an munbathaa wa kuntum azwaajan thalaatha